كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ba tey ci kitaabul imaanu ci uh, aljaami'u saxiix bu alxaafiz bu al imam amirul mu'miniina abu abdullah muhammad ibn isma'il ibn ibrahim ibn mughira ibn bardizba al buxaari alayhi ridwaanu wa rahmatul baari ne ba gisoon nañ ci suñu jotaay bi weesu baabun qiyaamu laylatul qadri min al iman buntu taxaw laylatul qadri ne dafa bokkoon ci dafa bokk ci ngëm yàlla te gisoon nañ ci xadiisu sayidna abu hurayrata bi radiyallahu taala anhu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax naan man yaqum laylatal qadri imanan wa ihtisaaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ne képp koo xamante ne da nga taxaw laylatul qadri te ngëm yàlla tax wala boog nga tayit ak tamit kaytu maanaam di wut jëmmi borom bi subhaanahu wa taala tax boobaa dinañ wala boog mu nekk imaanan maanaam jëf taxaw gaa moom jëf la maanaam ak ngëm la maanaam bu boobaa ghufira lahu ma taqaddama min zambi def na la jéggal li nga xamante ne moom moo jiitu woon ci say bàkkaar maanaam kooku gisoon nañ gisoon gisoon nañ li nga xamante ne moom moo ci aju woon ginnaaw gi gisoon nañ baabun baabun bunt bi nga xamante ne mi ngi ko tuddee al jihaadu min al iman ne jihaad maanaam kër kër yi ci yoonu yàlla loolu dafa bokk ci ngëm yàlla bu boobaa boobu tamit gisoon nañ ci xadis sayyidina Abu Hurayrata bi radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne mi ngi wax ngëneel lu màgg li nga xamante ne moom moo nekk ci képp koo xam ne dafa génn te dara génnewu ko lu dul gëm borom bi subhaanahu wa taala ak dëggal yenentaam yenentaam yi alayhimu salaatu wassalaam ne borom bi subhaanahu wa taala pay gu duun gi nga xamante ne moom la ko ci dig ak tamit maanaam li nga xamante ne moom la ci amee ci ay maanaam lépp luy ganima te borom bi subhaanahu wa taala dana ko duggal aljanna te yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon sax budul woon li mu bañ teg coono ci kaw xeetam konoon toon doon na def saa yu amee ñuy war a dem xeexi moom mu ànd ca xeex wa te it doon na mébét ñu rey ko reyaat maanaam ñu ñu faat ko mu ci yoonu yàlla mu dundalaat ko faataat ko dundalaat ko faataat ko maanaam li nga xam ne moom lay tekki moom mooy ba ajag-jag maanaam loo xamante ne amul fa mu yem niki noonu gisoon nañ ci bunt bi nga xamante ne moom lay wax ba baabun ak baabun tatawwu qiyaami ramadan min al iman maanaam di coobarew xeet maanaam di def ay xeeti jaamu yàlla yoo xamante ne xeeti coobarew la waaye di taxaw ci guddig laylatu ci guddig ramadan maanaam loolu dafa bokk ci ngëm yàlla gisoon nañ ci xadis bi nga xamante ne moom la ci yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam mu ne man ma qaama ramadaana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi ne képp koo xamante ne dafa taxaw dafa dafa taxaw weeru koor te gëm maanaam nit gëm yóbbee ko ca wala boog maanaam mu ne jëf jooju nga xamante ne moom gëm la waaye tamit maanaam borom bi subhaanahu wa ta'ala rek tax ne dañ ko jéggal ci lépp lu jiitu woon ci ay bàkkaar fii nag amoon na benn sew-sew boo xamante ne am na fi ci diggante ñaari xadiis yi fële def ni man yaqum laylatul qadri fii mu ne man qaama lay ramadan maanaam boobaa nga xamante ne dafa def fële form maanaam mu nekk mudaari' mudaari' mooy présent continu maanaam loo xamante ne tey la waaye day jëm ëllëg mooy léegi nii alors que man qaama maanaam mooy maanaam daf ko wax waxinu lu weesu ngir ne boobaa ngir ne maanaam euh, taxaw weeru koor loolu moom kenn ku ne mën naa taxaw ne man mii taxaw naa weeru koor ngir ne weer wi xam nañ ko tey bu boobaa soo ko taxawee taxaw nga ko maanaam ñu xam ne ah, man de taxaw naa ko waaye la laylatul qadr nag comme dafa nekk loo xamante ne dafa làqatu ci li ëpp ci nit ñi bu boobaa li nga xam ne moom lañ la ci digal rek maanaam moom mooy nga nga dàq ko su dee saa yu nekk nga def loola dinañ xam ne kon yow taxaw nga ko ab bés taxaw nga ko waaye amul lu ci wóor moo tax xam nga comme ni def ko forme boo xam ne dafay jëm ëllëg maanaam ndax futur moo gën a incertain que passé ndax passé moom lii xew moom xew na ba pare waaye futur bi dafa incertain waaye nag bi nga xamante ne weeru koor ni mu mën a leere ne kii taxaw naa ko ak la laylatul qadr ni nga xam ne noonu la mën a lënte waaye loolu ci li ëpp ci nit ñi la loolu moom moo maanaam moom mooy li nga xam ne bokk na ci li nga xam ne moom moo tax ñu mën leen ñu mën a indi teqantal bu mel noonu waaye terewul rek ne ñaari maanaa yëpp lu ëpp ci borom xam-xam yi tamit rahmatullah alayhim dañuy wax ne benn la rek waaye ala kulli haal ak lu mënti xew maanaam ngëneel gi nga xamante ne moom lañ ci wax moom moom du du jaar te moom mooy ne dinañ la jéggal lépp loo xamante ne jiitu woon na ci bàkkaar te it loolu li muy tegtale moom mooy lépp loo xamante ne doon na dox sa diggante ak ngay gën a jëm ci sa borom subhaanahu wa taala loolu da teggi nañ ko maanaam baabul sawm ramadan ihtisaban min al iman maanaam woor weeru koor maanaam te lépp te maanaam yàlla rek tax nga def ko loolu dafa bokk ci ngëm indi woon nañ ci xadiis bu abu hurayrata ba tey radiyallahu taala anhu moom ma maanaam ba tey moom la radiyallahu taala rasulullahi sallallahu alayhi wa man saama ramadana bi bële man qaama la mu ne man saama iimaanan wahtisaaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi maanaam képp koo xamante ne da nga woor weeru ko woor gaa moom ngëm la ni noon noonu woor maanaam te ngëm rek yóbbu la ca waaye tamit ak jublu ci maanaam jëmmi borom bi subhaanahu wa ta'ala boobaa def na la jéggal li nga xam ne moom moo jiitu woon ci bàkkaar yi gisoon nañ bunt bi nga xamante ne tamit moom la imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala nafe ak diinu yusrun maanaam ne diine dafa yomb waaye mu teg ci ne wa qawlu nabi sallallahu alayhi wa sallam ahabbu diine ila allahi alhanifiyatu samha maanaam li nga xam ne moom mooy li gën a sopp ci diine fo buur yàlla subhaanahu wa taala moom mooy li nga xam ne moom mooy li jub xot coow coow wooral wëlli lépp loo xamante ne ak ndëng ndëng la waaye tamit muy nekk li nga xamante ne mooy li woyof ngir ne diine dafa woyof comme ni nga xam ne noonu la borom bi subhaanahu wa taala wax naan yuridu llahu bikumul wala yuridu bikumul usra maanaam borom buur yàlla subhaanahu wa taala dafa namm ci yéen ak yombal waaye nammul ci yéen ak jafeñal ak rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na ba ba aay yooyu jeex te bokk na ci wala rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi ay yow suñu borom subhaanahu wa taala bul ñu yan loo xamante ne amuñu kattan ci mën koo yanu yëpp dafay wa dafay leeral ci ne maanaam euh, diine dafa nekk loo xam te ne dafa yomb te dafa woyof par essence waaye nag comme li nga xam ne noonu lañ ko gise woon terewut mu am ay natt yuy xew te loolu yëpp dañ koy daal di dugal ci diine waaye terewut itam maanaam xeetu jaamu yàlla yi léeg-léeg mu am xeetu coono goo xam ne def te am waaye coono googu taxut ñuy wax ngir ne li nga xamante ne moom lay junj fii mooy xadis mooy li comme li Sayyidata de wax radiyallahu ta'ala anha ci mu ne maxfira linnabii sallallahu alayhi wa sallama bayna shay'ayni illa ikhtara asadda aysarahuma illa ikhtara aysarahuma ma lam takun isma maanaam mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu ci saxiixu imaamu muslim la ne rahimahullah yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne duñu tànnloo yenente bi maanaam sayyidat Aisha radiyallahu anha daane duñu tànnloo yenente bi sallallahu alayhi wa sallam diggante ñaari mbir lu lul ne dafay tànn li nga xam ne moom moo gën a mooy li gën a woyof ci diggante ñaari mbir yooyu kon nag diine mu loolu moom moo tax bu fekkente ne dafa am ñaari mbir yoo xam te ne lépp àtte sharia la bu sax te wér ñu taa nga gis ni nangam ak nangam lan moo gën bu boobaa li nga xam ne moom mooy li gën mooy li gën a woyof ngir ne loolu moom mooy diine ngir ne diine la gën a woyof mooy diine waaw bu fekkente ne nag loolu moom mooy li nga xamante ne dëgg dëgg loolu moom mooy li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daan doxale maadaama benn bi nekkul woon bàkkaar waaye su fekkente ne nag bàkkaar la moom mooy ki nga xamante ne moom moo ko gën a sori comme li nga xam ne noonu la ko sayyidat Aisha radiyallahu taala anha waxe gisoon nañ ci kon xadis sayyidina Abu Hurayra ba tey radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne diine dafa yomb waaye kenn du taral diine ci maanaam du jéem a taral diine di jéem a taral mbir yi lu dul ne mbir yi dana ko noot maanaam tey bu fekkonte ne maanaam borom bi subhaanahu wa taala dafa am lu mu digle yow nga ne déedéet man loolu dafa woyof ci man naa def leneen loola day daal di gën a metti loolu comme ni nga ko gise woon ci xadis euh, bi nga xamante ne moom la ti bi sallallahu alayhi wa sallam euh, meroon mooy euh, kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ama amarahum iza amarahum amarahum min al a'mali maa na xadis boobu noonu nga xam ne gisoon nañ ko ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu leen daan digal maanaam ñoom sahaaba yi radiyallahu anhum da leen daan digal ci jëf yi la nga xam ne moom la ñu àttal waaye ba nga xamante ne ñoom nee nañ ko inna lasnaaka hay'atak ñun de meluñu ni comme yow ci la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mer ba ñu gis ko ci jëmmam ji ngir ne dara gënut li nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa ak li nga xam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom la jàngale képp koo xamante ne yaakaar na ne am na leneen lu gën loola sa fekk dafa fekk ne kooku dafa xamul rek maanaam kooku ak yeewu woom moo des rek dafa wayadi rek waaye ginnaaw li waaye bu yàlla wax waxee dara yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax dara maanaam yow ci say bët boo jàppee ni looloo gën a jafe doo fe looloo loolu loolu gënut am na lu ko gën ngir ne loola gën a jafe wala loola moo gën a tar di wane ne yow xëy na am na ak njàmbaar gu nekk ci yow loolu xëy loolu moom ak ñàkk a xam dong la loolu moom moo tax nga gis yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daa di wax ne maanaam wàññi yi ñuy wàññiloo suñu julli yi masalan bu ñu tukkee ak yu demee nekk noonu mooy ruxas yi ne yooyu noonu ak woyofal la boo xam te ne cadeau la boo xam ne yàlla moo leen ko jox kon nag jël leen ko loolu maanaam ci la ñuy xamee ni diine dafa yomb te li gën moom mooy nga wàññi maanaam diggante ngay tukki nga mu wàññi wala nga li gën mooy nga wàññi ngir ne diine dafa yomb te li gën mooy loolu comme ni nga xam ne noonu la ko waxee inna allaha yuhibbu an yu'ta rukhasa kama yuhibbu an yu'ta azaima borom bi subhaanahu wa ta'ala buur yàlla subhaanahu wa ta'ala dafa sopp ñuy dikkee ay woyofalam kenn ni nga xamante ne noonu la soppee ñuy dikkee yi nga xamante ne daf cee dogu maanaam loolu moo tax maanaam moo moom moo tax yooyu yëpp gën te kon maanaam diine par essence dafa yomb rek loolu nag mooy bu kenn taral képp waaw bu bu ko kenn taral waaye nag buñ fi fekk itam loo xamante ne diine la xam ne lii mooy diine yow nga wiiri ne da ngay falal mbir mi maanaam ne da nga wàññi dara ngir ne mbir mi du sa moomeel atte bi atte yàlla la te yenente bi sallallahu alayhi wa la yàlla yónni ngir mu ngir mu jàngal ñu ko waaye boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñooñu ko leeralal kon kenn mënul ñëw ci ginnaaw gi di indi loo xamante ne lu bees la loolu mënta ne maanaam atte bu bees loolu kon moo tax mu ne nag kon nag na ngeen mëddal seen mbir yi te ngeen di jegeñal fexe ba jeg mbir yëpp jege te gën a jege li nga xamante ne moom mooy maanaam di di gën a jeg di sàkkoo jegeñ borom bi subhaanahu wa taala te dee leen bëgg niki noonu dee leen dimbandikoo ci suba geeg ngoon gi niki noonu ci ak tukki gi comme ni nga xam ne noonu maanaam ci lenn ci tukki guddi gi comme ni nga xamante ne noonu lañ gisee woon ne wax joojo mën naa yor maanaa gi nga xamante ne moom mooy ne waxtu yooyu yëpp optimiser leen ko ci jaamu yàlla waaye mën naa nekk maanaam boo xamante ne istiaara la rek maanaam xeetu métaphore la ngir wax ne euh, comme ni aji tukki gi di dimbalikoo ci guddeem ak bëccëgam ak ni ki noonu buy daw guddi gi nga xamante ne foofu lay profité nga xam ne tëli maanaam comme niñ naan yoon wi yoon wi yaa yoon wi na xam nga guddi gi da ngay ñu yoon wi woyof nga xam ne mën ngaa daw lu baree baree bare bari te doo gis ne euh, euh, daw nga lu lu toll noonu da ngay jékki-jékki rek surprendre sa bopp ne ndekete lii lépp daw naa ko waaw waaye loolu mooy deleen ko kon deleen leen dee a dox lu deleen leen jéem a kon jëfandikoo tamit yéen itam maanaam loo xamante ne da leen di gën a yombalal seen yoonu yàlla niki noonu da leen di gën a yombalal seen diine niki noonu gisoon nañ ci baabun as-salaatu minal imaani maanaam ne ngëm ci maanaam bu bunt bi nga xam ne mooy wax ne julli ci ngëm la bokk ba pare daal di ci indi waxu borom bi wa qawlullahi taala maa kaana wa maa kaana allahu li yudi'a imaanakum waaye nekkul mukk yàlla du nekk mukk kuy neenal seen ngëm loolu nag mu ne yaani ci namm mooy salaatakum seen julli gi ngeen doon julli dal bayti fa néeg ba maanaam di jëm jublu ci baytul maqdis waaye fii da gis ne li nga xamante ne moom la indi xadiis bi mu indi ngir leeral ko day wax jii nga xamante ne moom la indi maanaam du leeral ne rek ne julli dafa bokk ci ngëm mais julli ci jëmmi boppam mooy ngëm maanaam nga gis ne aaya bi loolu la wax wa ma kaana allahu li yudi'a imanakum comme ni nga xam ne noonu la ñëwee ci hadith sayyidina al-Barra ibn Azib radiyallahu taala anhu bi nga xam ne moo doon nettali ci julli gi nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon julli di jublu ci baytul maqdis ak la ca xew ba nga xamante ne mujj gi mu daal di julli jëm ca kaaba ga ngir ne borom bi subhaanahu wa taala moo ko ko wax waaye ba nga xamante ne ñi ngi bàyyi ñi ngi doon xalaat ña ñu njëkk ña ñi nga xam ne dañoo génn àdduna booba nga gis ye mu ne borom bi subhaanahu wa taala daal di wax ne leen wa ma kaana allahu li yudi'a imanakum déet borom bi subhaanahu wa taala nekkul mukk di neenal seen jëf ya maanaam loolu nag moom mooy li nga xamante ne moom mooy maanaam moom moo moom ñu gisoon te mu ñëw laata bunt bi nga xamante ne moom la ñu mujjee gis te moom mooy rafetal gi nit ki di rafetal diineem mu mel ni dafa du génn ci li nga xamante ne moom mooy imaan gi waaye mu tuddee ko rek xusnu islaamil mar'i maanaam rafetal diineeg waay maanaam bu boobaa nga xamante ne dafay wax ci wàllu euh, ci wàllu euh, rafetal maanaam mu mel ne ci biir dimension yi nga xamante ne moom la islam am te moom mooy islam ak imaan ak ihsaan muy daal di indi nag léegi di dugg ci domaine u ihsaan di wax ne am na yoo xamante ne nag moom yooyu yeneeni mbir la yoo xamante ne ñoom ñoo gën a màgg te moom mooy nit ki lu mu def rek na rafetal diineem ngir ne la ko loolu moom mooy dëgg dëgg li nga xamante ne moom moo koy jariñ mu indi ci xadis sayidna Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne iza aslama al abdu fa xasu fa xasuna islaamu yukaffiru allahu anhu kulla sayyi'atin kaana zalafaha maanaam ci riwaaya beneen bi nga xamante ne moom la ñëw moom mooy euh, kaana azlafaha boo xamante ne jiitaloon na ko waaye waxoon nañ ne xadis bi benn riwaaya seen rek na ñëw moom mooy ci sunanu imam an-Nasaa'i rahimahullah te am na ci benn euh, euh, benn jumla maanaam benn phrase boo xamante ne ñëw na ci riwaaya boobu waaye ñëwut ci riwaaya bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi te moom mooy fi mu waxee ne kulla kul kul bi mu naan euh, wa muhya anhu kullu sayyi'atin kaana azlafaha maanaam fi mu fi mu njëkkee ne mu ne kataballahu boobu de partie boobu la kataballahu lahu kulla hasanatin kaana azlafaha maanaam euh, ne bépp euh, lépp loo xamante ne ak lu rafet la loo xamante ne jiitaloon na ko rek boo lool la loolu partie boobu la indiwul lépp lu rafet lu mu jiita loon loolu borom bi subhaanahu wa taala dafa koy bindalaat loolu loolu partie boobu moo ñëwul ci euh, riwaaya bu imam al-Bukhari bi rahimahullah waaye comme niñ ko gisee woon ne euh, imam al-Bukhari daf koo taaliq rahimahullah waaye imam an-Nasa'i daf koo jokkale voilà maanaam mu nekk loo xamante ne musnad la ci imam al-Nasa'i rahimahullah nekk taaliqan fi bu imam al Bukhari rahimahullahu taala te ginnaaw loolu tamit ñu daal di tëral li nga xamante ne moom mooy euh, mooy topp mbir mi atte bi maanaam ñu xool bu fekkente ne li ëpp ci li mu def mooy lu baax te bu fekkente ne lu baax la benn bu ci nekk dañ koy fayee fukkam jëm ci loo xamante ne juróom ñaar téeméer la waaye lépp lu bon lu mu def dañ ko koy fayee kemam rek loolu nag Euh, bu wa ba mu def su fekkente ne borom bi subhaanahu wa taala jéggal na ko loolu tamit kon gisoon nañ ko euh, ci euh, suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna naka noonu gisoon nañu beneen beneen xadis bi nga xamante ne mooy xadis sayyidina Abu Hurayrata bi radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne boobu man même maanaa bi la yor walillahi alhamdu wal léegi nag mu daal di ñëw ci baabun maanaam ba tey muy bunt boo xamante ne dafay leeral ci wàllu maanaam nit ki buy def lu baax ak rafetal gi nga xamante ne moom la koy rafetal ak sellal gi nga xamante ne moom la war a sellal ay doxalinam mu ne ahabbu diini gën jaa sopp yi diine ilallahi jëm ci buur yàlla mu ne adwamuhu moom mooy bi nga xamante ne moom mooy bi ci gën a sax maanaam kon diini yëpp yëpp yëpp bi nga xamante ne moom moo ci gën ci borom bi subhaanahu wa taala moom moom mooy bi ci bi ci gën bi ci gën a sax fii nag nga gis ne diine la wax maanaam nga gis ne dafa tuddee diine rek maanaam moom mooy mboolem jëf yi li nga xamante ne moom mooy aju ci wàllu islam ak iman ak ihsan yëpp mu daal di koy tuddee diine waaye comme ni nga xam ne noonu la ko borom subhaanahu wa taala waxe ne wa maa umiru illa li ya'budullaha muxlisiina lahu diina xanafaa maanaam bi nga xamante ne mun a digaluñ leen dara lu dul nga xam ñu ñu illaa liya'budullaha lu dul ñu jaamu buur yàlla subhaanahu ñu daal di koy jaamu moom kefe muxlisiina ñu sellalal ko la woo ñeel ko moom dong ak diina jëf yi nga gis ne foofu diina jëf lay tekki kon bu boobaa nga gis ne fii lim ci namm moom mooy ne kon li gën ci jëf yi ci li gën ci jëf yi moom mooy li nga xamante ne moom mooy li ci gën a sax euh, te loolu euh, Mm, euh, loolu moom muy indi xadis bi nga xamante ne moom mooy xadis sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha qaala rahimahullah bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilayhi mu ne haddathana Muhammad ibn al Musanna te moom mooy Muhammad ibn al Musanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al Anazi mu gën a siiw ci Abu Musa maanaam di dàqantalam Abu Musa al Basri di al Anazi rahimahullah moom lañ doon wax naan moom ak euh, Muhammad ibn Bashar ah ñoom ñaar kafara rihaan comme ni ko alxaafis ibn xajar waxe rahimahullah ñoom ñaar ñoom ñu ngi mel ni ñaari gawar yu rawante fu ñu foon fekk maanaam foo leen fekk ñoom ñaar ñoo tolloo di daw ngir ne ñoom ñoo bokk at bi ñu gane àdduna ñoo bokk at bi ñu génn adduna ñoom ñoo bokk taalibe yañ am ñoo bokk sëriñ ya leen jàngal te maanaam ñoo daanaka ñoo bokk lépp ñoo bokk dëkk bi ñu dëkkoon basara maanaam te ñoom ñaar ñëpp al euh, waa ashaabu kutubu sitta dañ leen so dañ solo seeni xadis directement bokkoon nag kon moom ci ñi nga xam ne limoon nañ leen ne ñooñ waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp lañ solo d'ailleurs ci moom mii lañ doon wax bi nga xamante ne ci lañ leen doon lim mu ne qaala haddathana Yahya te moom mooy Yahya ibnu Sa'id al-Qattan moom gisoon nañ ko mooy al-Hafiz imam al-Hafiz bu mag boobu Abu Sa'id at-Tamimi rahimahullah al-Basri moom it gisoon nañ kiim kiimaaneem ak màggaayam voilà bokk na ci li ñu gisoon mooy ne da daan jàng alquran kaamil bi ba mu daj bis bu jot danga nga daan jàng guddi guddi gu jot ba pare da daan woor weer maanaam lu dul ñaari fan yi nga xam mooy korite ak tabaski lu dul loolu da koy woor maanaam euh, ak kiimtaane kiimaaneem daal maanaam ak kiimaaneem rek loolu gisoon nañ ko mu ne an Hisham voilà fii nga xam te ne boo xoolee comme niñ ko gisee léegi ne waa Basra ñoom ñoo jiitu da nga am impression que ni Hisham ad-Dastawa'i la rahimahullah waaye boo xoolee ñi nga xam ne ci ñooñu la soloowee wax bi boobaa da ngay gis ne Hisham ibnu Urwa la ibnu Zubayr ibnu al-Awwam radiyallahu ta'ala anhuma wala radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala anhum nga xamante ne moom dakkantala mooy Abul Munzir wala abu ak Abu Abdullah ak Abu Bakr mi ngi gane adduna soixante et unième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn adduna cent quarante-quatrième année bi donte wax nañ ci leneen comme moom gisoon nañ ko tamit muy Hisham ibn Urwa bi ah, nga xamante ne ci borom xam-xam yu mag yee mag a mag ci eh, ci jamonoy eh, tabii tabii tabii tabii moom ci ñi gën a mag la bokkoon rahimahullahu rahmatan waasa mu ne qaala axbarani xabaare na ma abi sama baay mu ne te moom mooy baayam mooy Urwata ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid al-Qurashi al-Asadi moom mooy abu abdullah mooy dàkantalam muy abu abdullah almadani moom ci njaalbeenu xil xilaafa sayyidina usman ci la gane adduna radiyallahu anhu ni ki noonu mi ngi génn adduna quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaayu yenente bi ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li gën a sax no mu ne an aisha mooy sayyidat aisha radiyallahu ta'ala anha ummul mu'minina as-siddiqatu bint as-siddiq radiyallahu taala anhuma mooy Aisha bint Abi Bakr as-Siddiq mooy Abdullah ibn Abu Sayyidina Abu Bakr nag mooy Abdullah ibn Abi Quhafata ibn Amir ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym ibn Murrata maanaam foofu la bokk ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom sayyidat Aisha radiyallahu taala anha mooy ummul mu'minin ñu ko daan dàqantele ummu Abdullah mi ngi génn adduna cinquante-septième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom tamit ay xabaaram siiw na mi ngi bi yenente bi sallallahu alayhi wa di génn adduna moom mi ngi amoon fukki at ak juróom-ñett moom ci la yenente bi alayhi wa sallam génn adduna moom bi mu am nga xam ne dafa solo lu bare bare ci ay euh, ci ay ci ay xadiis moom mu ne euh, yeneen na nabi yenente bi sallallahu alayhi wa dafa dugg alayha ci moom wa indaha fekk am na ku nekk ci moom fa wetam imra'atun ascam maanaam as ndaw maanaam mu am jigéen joo xamante ne dafa nekkoon ci ñoom aa kaala maanaam da daal nekkoon di jaamu yàlla xeetu jaamu yàlla yu yu kéemaane mu gis ko mu ne kaala mu ne ko man haadihi man ana haadihi kii waaw kii moom ku mu doon nee na kaalat nee na mu tontu moom sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne ko Euh, fulaanatun nee na mu ne ko diw la maanaam te ndaw soosu ci riwaaya bu imam Malik euh, rahimahullahu taala dañu def cee wax ne ci bani asad dana imraat fulaanatun min bani asad maanam ci bani asad la bokk waaye riwaaya bi nga xamante ne moom la imaamu Muslim rahimahullahu taala solowee mu jële ko ci imam az-Zuhri mu jële ko ci Urwata ibnu Zubayr radiyallahu taala mu jële ko ci baayam na mu jële ko ci ci euh, ci tantam muy tantam sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha moom mooy ne al uh, Hawla la tuddoon al Hawla bintu Tuwayt uh, al Hawla bintu Tuwayt ibn Asad ibn Abdul Uzza noonu la tuddoon nga xamante ne moom Asad maanaam Asad bii nag moom mooy uh, waa kër sayyidat Aisha sayyidat sayyidat Khadija radiyallahu ta'ala anha maanaam ci Qurashiyya la mu ne kon moom ndaw soosu noonu la mu ko fulaana kii mooy diw kon moom mooy al bintu Tuwayt mu ne tazkuru mu daal di tudd min salaatiha ci ay julleem naan day julli nangam ak nangam day julli nangam ak nangam di wax lu baree baree bare ci xeetu julli yi muy def wala boog ci xeetu sikar yi muy def rek am ah, nga gis ni voilà comme masalan toog bëccëg gi di ko sikar guddi gi yëpp day def nangam maanaam xeetu wax yooyu ah nga xamante ne moom lañ doon tudd ci moom xaala yeneen bi sallallahu alayhi wa ne ma dalal wala bàyyil maanaam ma ismu fi'l la maanaam mooy comme genre moom ci boppam amul amul sens waaye li muy tekki rek mooy ne mooy bàyyi leen mooy arrêt voilà ma voilà comme niñ naan sax noppi leen wala sax noppil voilà loolu moom mooy mu ne ma aleykum tegoo leen bi ma tutiquuna ci li ngeen attan maanaam tegoo leen ci li ngeen attan am na ci riwaaya xadiis bi nekk ci saxiixu imaamu muslim rahimahullah mu ne alaykum min al amali wala takallafu min al amali ma tutiquna dee leen toggoo ci jëf yi loo leen attan maanaam ci kaw loolu kon ci la ñuy xamee ni min al amali ci jëf maanaam di gis ne wax jooju moom dafay dëppoo bi imam al Bukhari rahimahullah wax ne ci diine maanaam baatu diine bi mu jëfandikoo foofu fekk loolu la ci jublu mooy jëf yi rek comme ni nga xamante ne noonu la nekkee ci yaqu alquran comme niñ ko gisee ci suratul bayyina mu ne kon leen tegoo rek li nga xam ne moom ngeen attan bu boobaa loolu tamit mu ne loolu dañ ci gisee maanaam njariñ gu mag gi nga xamante ne moom moo nekk ci lii sëriñ si di jox taalibe yi ci wàllu zikar maanaam ak ci xeeti jaamu yàlla dëxalal leen ko ni leen dee leen def lii dong maanaam ñu xam ne kon ci lii rek la ñuy yem amma li nga xamante ne moom mooy kóllëre gi ñuy fasante nag ci loola loola daañ ko gis insha allahu taala ci suñu xadis bu mujj ci bunt bi insha ci ci ci kitaab bi ci téere bi insha allahu taala niki noonu euh, am na luñ ci jotoon a gis ci kóllëre gi nga xamante ne moom la ansaar yi defoon ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy hadith sayyidina euh, Ubaadata ibnu euh, ibnu Saamit radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne gisoon nañ ko ci maanaam baabun fi mu ne rek baabun ginnaaw ba mu ne baabun hubbul ansaari minal iman loolu gisoon nañ ko wala boog alaamatul imaani xubbul anfaar wala alaamatul imaani xubbul anfaar buntu boobu gisoon nañ ko léegi nag fii bu mu ne baabul mu daal di indi xadis boobu noonu xadis boobu nag nga xamante ne moom la indi woon kóllëre googu nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fasante woon ak ñoom te pourtant loolu yëpp amul dara loo xamante ne lu bees la ci diine waaye kóllërante ga mu kóllërante ak ñoom ca loola nag moo ko moo ko jox beneen dimension bu bokkut ak bu bu dee keneen noonu la doxale maanaam dootul nekk ci benn ngir ne kii kóllëre googu am na loolu rek nag moo dox ci yoonu tasawuf fii loolu dong la maanaam kon du nit ñi ñoom indi ay sos ay affaire yooyu déedéet du loolu mbir mii la jaamu yàlla gii ñu xam la maanaam moom dong ngay fasante kóllëre sëriñ bi ngir ne lii danaa ko saxoo ba keroog may dee ci jaamu yàlla loolu dong la maanaam bu ñu indi buñ buñ ci gis beneen xeetu problème loolu kese la waaw dégg nga te loolu sax na ci sunna insha allahu taala dañ ko gën a gis insha allah léegi nag mu daal di wax ne kon bii fii maanaam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam parce njariñ gi mu wax ne dee leen tegoo loo xamante ne maanaam moom ngeen attan dafa am njariñ gu bëri gu rëy gu ci ne moom mooy day tax mu nekk loo xamante ne da koy mën a saxoo comme li nga xam ne noonu la ko waxee ci beneen xadiis bu sayyidat Aisha radiyallahu taala anha bi nga xam ne moom moo nekk ci saxiixu imaamu muslim rahimahullah mu ne ahabbul a'maali ilallahi adwamuha wa in qalla li nga xam ne mooy jëf ji gën a sopp fa yàlla subhaanahu wa taala ci ci jëf yi ba ba mu gën a bëgg mooy ba gën a sax donte lu néew la maanaam kon le fait que loolu benn mbir la mooy tegoo googu ñu koy tegoo maanaam ñuy tegoo loo xamante ne rek lu woyof la mu ne fa wallahi waat naa ci yàlla le laa yamallu du bàyyi du yokkat allah bur yàlla xattaa mbéta tamallu ngeen yokkat maanaam lii nag fii li muy tekk comme li Abu Zar wax al euh, mooy Abu Zar euh, al-Harawi rahimahullah moom mooy moom ak Abul Waqt ñoom ñaar ñoom ñuy sëriñu ñett ñi nga xam ne ñooñu laa leen waxoon mooy al-Mustamli al-Kushmayhani ak euh, ak al-Asili ñoom ñett ñu ah, al-Sarfi ñoom ñett maanaam ñoom ñett nga xam ne ñoom ñoo solo Sahih bi ci al-Firabri bi nga xam ne moom moo ko solo ci al-Bukhari rahmatullahi ala al-jami' ñoom nag moom Abu Zar al-Harawi boobu moom dafa dafa wax fii ne euh, laa yamallu mu ne mu ne xatta tamallu maanaam mooy wa in tamallu mu ne donte yéen yokkat ngeen yàlla moom yokkat du ko mën a dal loolu loolu la loolu lay tekki maanaam te it euh, bu boobaa li nga xamante ne tamit euh, moom la al Ismaa'ili ndax al Ismaa'ili dafa def mustaxraj ci Sahih maanaam mustaxraj mooy lan mustaxraj mooy tey su fekkente ne dañ jël maanaam ñu jël saxiix imam al Buxaari rahimahullahu taala ku mel ne al imam Abu Nu'aym al Asbahani wala boog al imam al Ismaa'ili rahmatullahi alayhima dañoo bind ay téere yoo xamante ne dañuy solowee même xadiis yi waaye dañ koy jéem a solowee ci li ko dalee maanaam ñoom ak imam al Buxaari yi dañuy bokk sëriñ biñ ko solowee maanaam moom masalan moom bu fekkente ne fii ci xadiis bi Muhammad ibnul Musanna boo ko solo ci la ko imaam al-Bukhari rahimahullah solowee comme ñoom ñoo mujj ñoom danañ ko solo ci beneen sëriñ bu bokkut ak imaam al-Bukhari waaye buy jaar ci Muhammad ibnul Musanna bi ba xadis bi yegg noonu la ñuy noonu lay noonu la ñuy def waaye su fekkente ne amuñu ko ñu daal di ñëw ci Yaxya ibnu Sa'id maanaam ci yoon wu jaar ba ci Yaxya ibnu Sa'id bu dee amuñu ko ñu wàccaat ci Hisham noonu lañuy ñuy def nag ba keroog ñu yegg ci saxaaba bi maanaam kon loolu moom mooy noonu la ñuy def loolu li muy njariñ nag moom mooy lu bare bari la am ci njariñ mooy day indi day day génn bépp lënt-lënt li nga xamante ne moo jokkuwul woon moo nuru ne jokkuwul ñu jokkale ñu muy wane ne ndekete jokku na wala boog yi nga xamante ne ñoom ñooy euh, euh, di day wane tamit ne maanaam ni mbir mi gën naa dëgër ngir ne ñu bari ñeneen soroo nañ ko ñu bokkut ak imam al yi maanaam ak yeneen ak yeneen i njariñ yoo xamante ne ñoom ñoo ci bokk na ba pare tamit ji day préciser turu masalan koo xam ne tudduñu ko wala bokk beneen maanaa boo xamante ne euh, euh, ñëwul ci baat bi ci saxeex bi ci jëmmi boppam maanaam yooyu yëpp ay xeeti njariñ la yoo xamante ne ñu am la wala bokk ñuy préciser ay dat yoo xamante ne euh, imaam al-Bukhari rahimahullah préciser wu ko wala bokk muy leeral masalan ne diw sàngam day wax ji dégg na ko ci diw loolu tamit beneen mbir la boo xamante ne lu muy leeral la mu ne kon nag te mu ne wa kaana te nekk na mu tekki ci ne ahabba diini gën jaa euh, ahabba gën jaa sopp ak diini diine mooy jëf ilayhi jëm ci moom mooy maa loo xamante ne mooy yàlla mooy maa loo xamante ne daama daawama sax na alayhi ci moom saaxibuhu boromam maanaam nit ki la mu gën a sax maanaam bis bu nekk nga jàpp sa wird wii di ko def nga xam ne sax nga ci loolu moo gënal yàlla lépp mbooleem jëf yi loolu ci gënal yàlla subhaanallah léegi loolu koo xamante ne loolu lañ lañ koy yare ci yoonu yàlla lan nga ci lañ nga ci ngàññ maanaam loolu j'arrive pas à comprendre en fait ah <laughs> voilà loolu ana lan lañ ci ngàññ voilà kon loolu xadis euh, boobu kon day leeral dëgg-dëgg ne maanaam dafa bokk ci ihsaan nga gis ne dafa indi bunt bi ci ñaari mbir maanaam bu njëkk bi moom mooy ginnaaw ba mu leeralee ne min husni islamil mar'i maanaam husnul islamil mar'i mooy diinig waaye jëf ji di maanaam l'islamam ci jëmmi boppam mu rafetal ko sellal ko waaye maanaam mu maanaam mooy mu viser perfection bi ak excellence bi ginnaaw bi tamit mu leeral ne ci bunt bii ne loolu li gën a sopp ci biir li ñuy rafetal yépp l'islam li ci gën a sopp ci yàlla yàlla li ñu gën a sopp lépp li ñu mën a tuddee diine mooy loolu mooy li nga xamante ne nit ki daf cay sax maanaam bu boobaa dañuy daal di gis ni euh, euh, euh, maanaam ñi di ñi di contre affaire euh, yoonu nitu yàlla yi daanaka perte nañ ko parce que li gën a sopp ci yàlla duñ ko am en comme li yeneen bi wax fii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam boo ko boolee ak kóllëre gi nga xam ne moom lañ gisoon ak bi nga xam ne insha allahu taala danañ ko gis ci bunt bi mujj bi hmm. ci ci ci bunt bi mujj bi insha allahu taala mu daal di indi na baabu bunt ngi nii bunt bi di leeral ci ziyaadatul imaan yokku ngëm wa nuqsaanihi ak wàññeekom maanaam wa wa qawlillaahi ak waxu buur yàlla bi ta'ala aji kawe ji wa zidnaahum huda te yokk te yokk nañ leen hudan njub ah mu ne wa yazdaad te dana yokk allaziina gaa yi nga xam ne amanu gëm nañ imaanan ngëm ne ñi nga xam ne dañoo gëm te dëgg ci ngëm gañu ne te sax ca ñooñe yàlla dana leen yokk ngëm wa kaala mu mu daal di wax tamit ne al yawma bis ni ki tey akmaltu matalal naa lakum ñeel leen diina diinakum seen diine imaam al Bukhari rahimahullahu taala daan ne maanaam lu tax aaya bu mujj bi xam nga aaya bu mujj bi daanaka doo maanaam xëy na mu jaxe nga gis ana ban rapport la am ak euh, yokku ngëm ak wàññeekoom maanaam ban rapport la am mu ne la nag comme que matal nañ diine ji bis booba alquran wàcc na wax loola mu ne taraka kon su nit ki bàyyee shay an dara minal kamaali ci li moy mooy yi nga xam ne léegi ba booba wàcc na ci ay atte ci borom bi subhaanahu ci ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu leeralal ko nit ñi boo amee nag yow loo ca bàyyi rek bu boobaa foofu booba sa diine naaqisul wàññeeku na maanaam nga gis ne kon foofu mu indi rapport bi mu leeralal ko nit ñi maanaam te lii dafay wane maanaam sew sew dégg-dégg bi nga xamante ne moom la imam al Bukhari am rahimahullahu taala léegi buntu bi nag dafa nuroog beneen bunt mooy tafaadulul amaal mooy bunt boobu nga xam ne moom la tudd baabu tafaadulil amaal ah mooy buntu gënalante gi nga xam ne moom la jëf yi gënalante mu di mu indi ci woon xadiisu safaa boobu ah gisoon nañ ko fii muy muy muy muy fii nag muy wax ni di wax yokkute ngëm ak wàññeekoom maanaam fële jëf yi lay wax maanaam nit ki bu fekkente ne nit ñi nekk ci biir ngëm ni ñu gën a lëntee ci wàllu jëf alors que fii ni ñu gën a lëntee ci statut ngëm ci boppam beneen bi ci def bi nga xamante ne moom amaan na moo tax mu indi ko indiwaat ko fii moom mooy dafay leeral na lii nii dafa bokk ci yu yi points yi essentiels yi yi nga xamante ne ngir rad ñi nga xamante ne ñooy murji ay ak tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy xawaari ji ak mu'tazila yi ngir ne maanaam mbooleem ñi nga xam ne ñoom ñooy kuréelu l'islam yi benn kuréel dong dong moo ci jàpp li mooy waa ahlu sunnati wal jamaa ñoom dong ñoo jàpp ne ngëm day yokk ko wàññeeku ci anam gi nga xam ne noonu lañ ko jàppe et nit ñi tolloowuñu maanaam ni nga xamante ne noonu lañ gën a lantee comme niñ ko gisee ci soo xadis yi weesu ni ni gën a lantee ba yegg ci maanaam ja euh, ne maanaam euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy jëf ni ni gën a lantee ci ne boo jëfee benn bu baax ñu bindal la fukk ba selon ni ngay jëfee ñu bindal la ba juróom-ñaar téeméer te loolu mooy ñi nga xamante ne ñoom la ñu yamale seen jëf yi waaye siinoo ñi ci def dañ leen di mën a yóbbu ba ilaa maa laa nihaaya ba ca ajak-jak maanaam mooy ne borom bi subhaanahu wa am na fay yu mu lay fay da lay fay loo xamante ne amul fu mu yem te loolu ba am te te loolu ba tey am na lu ko gën muy ngërëmal yàlla waaw comme ni mu ko waxee wa ridwaanun min allahi akbar maanaam muy wane ni gënalante yooyu am na waaye nit ñi tamit seen sóobu ci yoonu yàlla noonu lañu ñu wuute ci ay dimension yi ñuy toll ba moo tax aaya bu mujj indi nii nekk aaya bu am solo mooy ne matal maanaam nga matal lépp bu boobaa yow mat nga mu daal di wax nag mu indi kon xadis bi nga xam ne moom mu ne qaala haddathana bil isnaad muttasil fi awwal kitaabi lay qaala haddathana muslim ibn ibrahim te moom mooy muslim ibn ibrahim al asadi al al-Firahidi mawlaahum mooy Abu Amr mooy daqatam Abu Amr al-Basri ñu ngi koy gën a xamee ci ash-Shaham te dañ koy wax tamit al-Qassab moom euh, mi ngi génn adduna deux cent vingt-deux ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne deux vingt et ci la génnee adduna mu ne qaala haddathana Hisham mooy ad-Dastuwaa'i naam kii moom mooma ngir euh, ci waa Basra la jànge ñoom la jàngal ci ñoom la jële gis nga Hisham boobu euh, Muslim ibn Ibrahim Basri la moom mu jëlee ci Hisham muy Hisham ibn abi euh, abi Abdullah euh, ad-Dastawaa'i rahimahullah dàkkantalam nekkoon Abu Bakr al-Basri ar-Rib'i mooy xaafis bu mag boobu rahimahullahu taala rahmatan waasi'a moom mi ngi génn adduna cent cinquante-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donte am na ñu wax leneen comme niñ ko gisee woon qaala haddathana Qataada mooy ibnu Di'aamata as-Saduusi rahimahullahu taala bi nga xam ne dak anta la mooy Abul Xattaab moom mi ngi gane adduna soixantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne soixante-unième moom mi ngi génn adduna cent dix-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk Basri nekk koo xamante ne ku ku yéeme la ci mokkal ba nga xamante ne sax sóoratul Baqara benn yoon la ko dégg mokkal ko benn yoon rek la ko dégg ñu nekk ñu tari ko ba mu jeex bañ paree mu tariwaat ko mokkal na ko maanaam ko kon maanaam kon moom <coughs> ten loolu day tegtale xol bu sell bu mu am loolu xol bu sell rek ko maanaam ak tamit maanaam ak ni mu maanaam yéemee ci ci ci ci sell te ak mbaax rahimahullahu rahmatan a moom mu ne an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala muy sahibu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam muy xaadimu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam muy Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam rahimahullahu taala rahmatan waasa moom Abu Hamza mooy dakantalam ñu ko doon laqabe Zul Uznayni moom mooy mi ngi génn adduna quatre-vingt-dixième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am nañu wax at bu ne ci diggante boobu ba quatre-vingt-treizième année maanaam moom mu ne an nabi jëlee nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na nee na yaxruju dana génn maanaam xadis bi moom muy jëmmi xadisu shafaa bi nga xam ne moom lañ gisoon ci baabu tafaadulil amal muy jëm ci bi euh, donte foofa kan moo ko solo woon baabu tafaadulil amal Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu maanaam mooy xadis boobu ndax xadis bi gudd gudd en fait mooy ne voilà yawmal qiyaamati bu nit ñi yeewoo duggee et cetera maanaam yooyu la xadis boobu la gaa dem ba ci ramb bi yent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ñu romb yeneen yi alayhi salaam xissa bu gudd boobu voilà mooy xadiisu shafa euh, mu ne kon yaxruju dana génn nag minan naari ci sawara man képp koo xam ne xaala wax na laa ilaha illa laa ilaha amul benn buur boo xam ne def na ko jaamu ci dëgg illa ku dul buur yàlla laa ilaha amul benn buur boo xamante ne yelloo nañu jaamu ko illa allah ku dul buur yàlla laa ilaha amul benn buur boo xamante ne ja jaamu ko dana jariñ ñàkk jaamu ko yelloo rek illa allah buur yàlla laa ilaha amul kenn koo xamante ne jaamu ga amul kenn koo xamante eh, mooy dafa ko dindi dul buur yàlla laa ilaha amul kenn ko am sañ-sañu joxe ndigal ñu jëfee wala mu bàyyi loo ñu tere ci lu ñu joyal illallah ku dul buur yàlla laa ilaha amul kenn ku nekk ci dëgg illallah ku dul buur yàlla laa ilaha amul kenn koo xamante ne day teg tege ci njub illallah ku dul buur yàlla wa fii qalbihi kuy wax lool wa fi képp koo xam ne wax na ko wa fii qalbihi te nekk na ci xolam waznu lu war a tolloog sha'iratin am pepp min xayrin ci yiw wa yaxruju wa yaxruju te mu génn euh, minan naari sha'ira mooy comme orge la wa yaxruju te mu génn minan naari mu ne mu ne mu ne mu ne kooku dañ lay wax ne maam ku mel noonu rek dana génn sawara wa yaxruju te dana génn minan naari ci sawara man képp koo xamante ne qaala wax na laa ilaha illa allah wa fii qalbihi fekk nekk na ci xolam wax ni lu tolloog burratin maanaam moom it xeetu pepp la bur mooy mooy euh, blé blé pepp blé mais nag min xayrin ci mbaax ci yiw dégg nga kon nag lu tollook euh, euh, orge ci yiw mu indi lu tollook bale ci yiw wa yaxruju te dana génn man képp koo xamante ne minan na naari boobu ci sawara man képp koo xam ne xaala wax na laa ilaha illa allah wa fi fekk nekk na ci xolam wax nu luy mandaxe zarra zarra moom mooy euh, li li gën a tuuti ci Euh, ci ci ci li mën a ne mooy mooy zarra mooy atome maanaam mooy comme tey bu ñu ubbi woon euh, palanteer yi wala boog bu amoon bën-bën fii nii kii bi di fi jaar euh, jant bi di jaar fenn di bët maanaam léeg-léeg jant bi maanaam faisceau lumineux bii noonu nekk noonu léeg nga gis ci ay xeeri pepp yuy dox loolu mooy zarra maanaam loolu noonu maanaam ku ci mën a képp koo xam ne lu tolloog loola am nga ko min xayrin ci lu baax rek ci baax rek nee na da nga génn ah, da nga génn sawara maanaam kon mooy danga nga mës a génn ji safara te loolu dañ ciy jàngee ni kon maanaam xadis bii kon day leeral ne am na ñoo xamante ne gëm gëm gi maanaam gëm gi dañuy dañuy euh, euh, euh, maanaam nit ki da man mën nay wàññeeku di wàññeeku di wàññeeku ba nga xamante ne minimum bi rek lay am maanaam kii nga xamante ne moom am na lu mu tolloog pepp maanaam tolloog benn doomu orge nga xam ne moo gën a diis bële waaye moo gën a diis atome bi tamit maanaam nga gis ne ba ci biir ñi nga xamante ne dañoo wàññeeku sax seen ngëm dafa wàññeeku sax maanaam dañuy ëppante doole waaye day wane tamit doole laa ilaha illa allah moo tax baatu laa ilaha illa allah fii nag dafa wax ne koo xamante ne wax na laa ilaha illa te ba pare mu teg ci ne xolam lu tollook loola ne ca maanaam kon mu mel ne mbir mi du yam rek ci nga wax kese faw nga wax ko waaye sax xolit lu baax ne ca maanaam waaye lu tollu noonu ci mbaax ne ca maanaam un nit ki moo tax naafeq di ci génn ndax naafeq moom da laa ilaha illa allah waaye gëmu ko moo tax moom daf ciy génn moom waaye kon faw nga mel noona léegi nag mu ne xaala abaana xaala abu abdullah plutôt abu abdullah mooy kan mooy imam al Bukhari mooy muhammad ibn ismail al Bukhari rahimahullah te abaan bi moom mooy mu ne xaala abaan abaan ibn yazid al attar rahimahullah mooy Abu Yazid moom al-Basri yi la moom mooy dàqantalam al-Basri aw Attar euh, moom mu Yahya ibn Sa'id al-Qattan rahimahullahu ta'ala da doon wax ne moom moo ko gënal Hammam Hammam ibn Munabbih ànd ak Hammam ibn Munabbih ni mu màggee mu ne abaar ñii moomu ko gënal euh, kon euh, moo tax léegi kii Euh, imaam al-Bukhari rahimahullahu taala solowul ci moom benn xadiis maanaam lu dul ci mu indi ci moom yëpp daf ko indi mutaabaa maanaam indiwu ko fekk directement la ko indi ba pare saa yu ko indee daf koy taaliq du ko indi maanaam ci càllale bu jokkaloo daañ ñëw ci càllale gi insha allah mais imaam al-Bukhari rahimahullah du ko indi ci càllale bu jokkaloo lu dul fenn kese ci saxiixam fenn rek mu ne qaala abaan mu ne xaddasanaa nettali nañu qataada mooy kan ibnu di'aamat as-sadusi qaala xaddasanaa anas muy ibnu malik radiyallahu taala anhu an nabii jële ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne lan moom ci riwaaya bu mu indi dafa ne min imaanin ci ngëm makaana bërëbu min xayrin ci lu baax te xolam ngëm nekk ca nga xam ne kon lu baax loo la ñuy wax mooy ngëm faaw nga dëggu maanaam ci bi ngay wax laa ilaha illallah fekk dëggam nga ko waaye wax ko rek fekk da nga koy wax noonu rek loolu waxuñu ko maanaam kon bu boobaa ñuy gis niini maanaam ah, li tax eh, eh, ñu indi d'abord eh, li nga xamante ne mooy taaliq bi al imam al-Hakim rahimahullahu taala ci kitaabul arba'ina moom jokkale na ko ci yoonu Abu Salama mu ne qaala haddathana Aban ibnu Yazid mu daal di tudd càllale gi nga xamante ne moom moo moom moo ci tegu mu ne qaala haddathana Qataada euh, li nga xamante ne nag moom moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi suñu xadiis bi euh, ñaari mbir la bu njëkk bi moom mooy la fait ni im Qataada dafa wax ne haddathana maanaam ne wax na wax ju leer ndax Qataada moom euh, mudallis la comme mudallis la bu boobaa il faut que mu leer ne dégg maanaam imam al-Bukhari rahimahullahu taala bëgg leeral ne wax jii de maanaam ah lan la këri Qataada du koo déggee maanaam moo tax du du rek ne jëlee nañ ci Qataada rek maanaam mu leer ni léegi dégg na ko ñaareel bi ci def moom mooy mooy matnu bi maanaam mooy njariñ gi nga xam ne moom moo nekk ci mat matnu bi maanaam di wane ne euh, li ñu nammul ci yiw fii maanaam wa fii qalbihi misqaala zarratin min xayrin te mu nekk ci xol bi lu tollook zarra ab atom ci lu baax maanaam ñu gis ni ngëm lañ ci nam te kon bu boobaa ñu daal ci xamee ni ndekete ngë mbaax gépp mbaax mooy ngëm te mbon gépp mbon mooy kéefër kon lii tamit dañ ciy jàngee njëriñu ba wax laa ilaha illa waaye tamit ñu xamee ci ne ndekete nit ki mën naa gëm ba pare dugg safara te ñoom dañuy gënalante nit ñi kon dañuy gënalante itam ñaareel mu ne mu indi ci beneen xadiis mu ne qaala haddasanaa bil isnaad muttasil fii awwalil kitaab ilayhi ah waaw taxrij bi wax nga dëgg voilà mu ne jazaakumullahu xayran tey dama ko noonu fàtte yëpp mu ne xadis bi kon imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi na ko ci xadis numéro 7410 7439 7509 ak 7510 imam Muslim rahimahullah indi na ko ci ñaari bërëb ci xadis numéro 193 imam at-Tirmidhi rahimahullahu taala indi na ko ci hadith numéro deux mille cinq cent quatre-vingt-treize niki noonu imam Ibn Maaja indi na ko ci hadith numéro quatre mille trois cent douze imam Ahmad Ibn Hanbal moom indi na ko ci juróom benn bërëb hadith numéro deux mille six cent quatre-vingt-douze douze mille cent cinquante-trois douze mille sept cent soixante-douze douze mille huit cent vingt-quatre treize mille cinq cent quatre-vingt-dix ak treize mille neuf cent vingt-huit jazakumullahu khairan mu ne kon mu daal di indi ñeent fukkeelu xad maanaam ak juróom bi isnaad muttasil fi awal kitaab li qaala haddathana nee na nettali nañu alxasan ibnu sabbah te moom mooy alxasan ibnu sabbah ibnu muhammad al bazzar moom ñu koy mooy abu abu ali mooy dàkkantalam abu ali al wasiti al baghdadi ñu gën koo xamee ñu koy gën a xamee tamit ci ibnu al moo tax euh, Abu Xaatim ar doon na wax ne ku dëggu la te ku màgg la ci dëggoom waaye tamit dafa nekkoon ku kaweem ku màgg ku yéeme yéeme ci Bagdad maanaam ku ñu fonk la ku amee maanaam kilifteef bu mag la fa amoon dégg nga mu ne euh, moo tax imaam al-Bukhari euh, imaam Ahmad ibn Hanbal doon wax doomam naan ko bindal del bind ci al-Hasan ibn Sabbah boobu parce que ku baax la ba pare borom sunna la. dee ko bind ku wóor la siqa saahibu sunna del bind ci ay del del jëlee ci moom mu ne annahu sami'a moo tax fii dañuy wax annahu sami'a dégg nga maanaam duñ koy duñ koy faral di bind duñ koy bind borom xam-xamu xadiis yi dañ koy sote ci mbind mi waaye bu dee dañ koy wax faaw dañ koy wax annahu sami'a ne dafa dégg Jaafar ibn Awn yaquulu haddathana maanaam foofu yaquulu bi tamit dañ koy sote maanaam dañ moo tax binduñu ko waaye dañ koy wax moo tax bu ñu nee xaddasana moo tax bu ñu nee nag xaddasana diw xaddasana bind ñoom duñ bind xaala xaddasana maanaam xaala xa xaala bi dañ koy dañ koy bind mais faaw dañ koy wax loolu daa bokk ci sew sew xam-xamu xadiis maanaam moo tax boo gisee ko naan xaddasana diw xaddasana diw xaddasana mooy da xamul am na règle xadiis yi xamu ko mu ne qaasama Jaafar ibn Awnin te moom mooy Jaafar ibn Awn ibn Jaafar ibn Amr ibn Haris al-Qurashi al-Makhzumi al-Umari al-Harisi li nga xam ne moom mooy dàqante moom mooy Abu Awn Abu Awn al-Kufi moom kon Kufa la dëkk maanaam hadith bi ñu weesu fàtte nañu wax ne waa Basra ñoo ko solo waaw ah dégg nga kon mooy Abu Awn kon mu ne. moom mi ngi ganee adduna cent vingtième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na sax ñu ne cent trentième la waaye mi ngi génn adduna deux cent sixième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na ñu ne deux cent septième année la dégg nga imam ahmad ibn hanbal hanbal rahimahullah doon na wax naan kaana rajulan saliha ndeysaan waaju sell la woon nitu yàlla la woon dégg nga mu ne qaala haddathana abul umays te moom mooy moom Abul Umays dàkkantanam la waaye li nga xam ne noonu la tudd mooy Utbata ibn Abdullah ibn Utbata ibn Abdullah ibn Mas'ud nga xamante ne euh, surtout sa euh, saxaaba bu mag boobu la mooy Utbata ibn euh, Abdul mooy Utbata ibn Abdullah ibn Mas'ud al-Hudhali radiyallahu ta'ala anhu kon Abul Umays al-Mas'udi ngir maanaam doomu surtout surtout Mas'ud boobu la moo tax nag al-Mas'udi al-Kufi moom frère la ci Abdurrahman ibn Abdullah al maanaam moom mu ne euh, muy euh, kon Abdurrahman ibnu Abdullah ibnu Utbata maanaam mooy kan Abdurrahman boobu mooy waaw ibnu Abdullah ibnu Ubaydullah waaw kooku ibnu Ubaydullah voilà ibnu Ubaydullah dégg mu ne kon Abul Umays moom mooy dàqantalam al-Huzali rahimahullahu taala moom mune ne qaala axbarana xabaare nañu kan Qays Qays ibn Muslim te moom mooy Qays ibn Muslim al-Jadali al-Adwani Abu Amr mooy dàqantalam al-Kufi ah, même ci mi bokk ci xeetu Qaysu Aylaan ah, moom mi ngi génn àdduna cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom moom mu ne qaala haddathana ah, mu ne mu ne mu ne an an an an an Tariq ibn Shihab te moom mooy Tariq ibn Shihab ibn Abd Shams ibn Salamata ibn Hilal ibn Awf ibn Jusm ibn Nafar ibn Amr ibn Luway ibn Rahm ibn Muawiya Euh, al-Bajali rahimahullahu ta'ala al-Bajali al-Ahmasi mu ne kon moom mooy Abu Abdullah al-Kufi moom mi ngi génn àdduna quatre-vingt-treizième année ginnaaw quatre-vingt-deuxième année ñu ne quatre-vingt-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa euh, Ibn Hibbaan bokk boole na ko ci saxaaba yi ndax moom sax en fait ci saxaaba yi la bokk. ci li gën a wér ndax gis na yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye xare bi njëkk xare ci xilaafa sayyidina Abu Bakar la radiyallahu ta'ala anhu moo tax imam az-Zahabi tamit ci al nee na lahu ru'ya maanaam gis na yenente bi sallallahu alayhi wa waaye lu dul benn du ñaar soloon kii na ko ci saxaaba euh, ci euh, lu dul benn du ñaar lan na xeex xeex na ko ci xilaafa Seydina Abubakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala moom ci Taqrib at-Tahdhib dafa ne imam Abu Dawud te mooy as-Sijistani rahimahullah nee na moom gis na Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mësta dégg ci moom dara kon nag moom kon saaba waaye euh, am na moo tax mu ñu indi wax jooju ndax Yahya ibn Ma'in rahimahullah dafa wax ne fiqa maanaam moom waxul ne am na ne ne saaba la comme Abu Hatim ar-Razi tamit daf ne laysa lahu suhba maanaam du saxaaba waaye li gën a wér mooy ne saxaaba la moom mooy Tariq ibn Shihab ah, ah, mooy kon Tariq mooy Abu Abdullah al-Kufi Tariq ibn Shihab al-Bajali rahimahullahu ta'ala mu ne radiyallahu ta'ala anhu ah, radiyallahu ta'ala anhu mu ne an Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu moom gisoon nañ ko ci suñu xadiis bu njëkk bi ñu ngi koy doog a gisaat sayyidina Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurt ibnu Razzah ibnu Adi ibnu Ka'b foofu la bokk ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy Ka'b ibnu Lu'ay ibnu Ghalib al-Qurashi al-Adawi Abu Hafs mooy dàqantalam Abu Hafs amirul mu'minin radiyallahu ta'ala anhu ñu koy ñu koy ñu koy wax tamit al-Faruq ngir ne moom muy taqal diggante lu baax ak lu bon diggante dëgg ak caaxaan waaw niki noonu ah, moo tax seytaane yi ragal ko moo tax mooy ku dëggu rek seytaane yi dañ lay faral di ragal moo tax moom seytaane yi ko xam ne moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu sooboo benn yoon dañ toog ñeent fukki guddi yoo xamante ne seytaane yi dañuy ragal yoon woowa dañuy bañ ne duñ jaar foofu yu fi Seydina waaw mu ne kon Seydina Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala ne an na moom moom moo ci moom moo nettali wax bi am na ne dafa rajulan dafa am benn waay minal yahudi ci yahudi koo xam ne xaala dafa wax la ñeel ko ne ko te moom wax ji maanaam kii nga xam ne moom la ñu wax mooy moo ko ko wax mooy Kaab al-Ahbar Kaab la woon maanaam moo tax ñu ñu ndax tuubal na booba wala tuubal li gën a nuru maanaam li gën a e, e, kemu mooy ne fii tuubutoon parce que ni mu koy waxee ci la ñu xamee ni tuubutoon maanaam ni muy waxee mbir mi moo tax mu ne xaala la woo daf ko wax ne ko yaa amiral mu'minin ay yow njiitu jullit ñi njiitu way gëm ñi maanaam baat la nag boo xamante ne muy titre boo xamante ne Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu lañ ko njëkk wax ndax Seydina Aboubacar as-Siddiq radiyallahu ta'ala moom lañ daan wax xalifatu rasulullah xalifa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu génnee ta'ala anhu jël ñu naan ko xalifatu xalifatu rasulullah xalifa yi xalifa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxu ñu ni xalifa yenente bi de xalifa yi xalifa yenente bi sallallahu alayhi wa radiyallahu ta'ala anhu mu xam ne mbir mi na nay nar yi mu ne antumul mu'minuuna wa ana amirukum yéen yéenay way gëm ñi man maay seen njiit bu boobaa ñu daal di koy tuddee amirul mu'miniina moo tax foofa la baatu amirul mu'miniina tàmbale moom moo tax moom moom la ñu njëkk a wax amirul mu'miniina radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu anna bihi mu ne mu ne mu ne yowóot bi dani ko yaa amiral mu'miniina ay yow nga xam ne yaay njiitu way gëm ni maanaam ko ñu gis ne fii buñ ko waxee fii bi mu yor amirul mu'miniina mooy mooy comme xalifa bi rek mooy nit ñuy wax xalifa rek moom mooy amirul mu'minin waaye baatu amirul mu'minin ci xam-xamu xadiis day tekki leneen voilà day tekki vraiment koo xamante ne moom maanaam il est maanaam niveau la boo xam ne presque euh, euh, euh, pour nga gis ku mel ni moom daanaka lu néew a néew la amirul mu'minin na du baat bu woyof ñoom imam al-Bukhari lañ koy wax ak ñoom imam Malik ñoom Shu'ba ñoom imam Ahmad ibn Hanbal xeet yooyu la ñuy wax amirul na de ci ñu mujj daanaka buñ ci génnee alxaafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid alxaafiz ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah rek lañ ko mën a wax amirul mu'minin sinon amirul mu'minin du baat bu woyof ci xam-xamu hadith maanaam faaw nga non faaw mu parce que ñun ay wolof lañ <laughs> dégg nga mu ne ah, way mu yow amirul mu'minin yow Seydina Omar radiyallahu ta'ala am na ayatul ab aya fii kitaabikum ci seen téere bii muy alquran taqra'unaha yéen a ngi koy jàng waaye law ay alaynaa bu ci ci kaw sunu kaw bu wàccoon ma'sharal yahud ñun yahudi ay bu wàccoon ci ñun maanaam kon fii ci ngay xamee ne Euh, kon ne moom booba tuubagutoon ñu ngi koy wax waaye ginnaaw gën a tuub na sellal tuubam nekk imam bu mag boroom xam-xam bu rëy ba nga xamante ne ku mel ne ñoom Mawlana Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu doon nañ jàngee ci moom lu bare bare bare bare voilà nga ne moom mu ne ko rawatina surtout li nga xam ne moom moo aju ci yenn ay alquran yi nga xam ne day nettali histoire ñu njëkk ñi maanaam lu bëri bëri bëri Mawlana ibn Abbas ñoom la ko jëlee. radiyallahu ta'ala anhu loolu moom moo tax euh, bu Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu bu waxee benn a firi aaye ci loo xamante ne dafa aju ci mbir yooyee du am xukmu raf am attey waxu bi sallallahu lu tax ngir amaan na ci kaabu al boobu la ko jële voilà wala mu jël dégg ko ci ñu ni moom loolu moom moo tax moo tax li muy fort fort fort il faut faire attention maanaam ci lan la ñuy askanalee yenente bi sallallahu alayhi wasallam wala déet donte Mawlana Ibn Abbas moo ko wax radiyallahu ta'ala anhu maanaam yu yëpp ay sew-sew la mu ne kon euh, bu wàccoon ci ñun ay bu wàccoon ci ñun ma'sharal yahudi ñun yahudi mu ne kon kon na ma'shar nazalat ci la wàcce woon maanaam law bu doon alayna ci ñu kaw nazalat la wàcce woon ma'sharal yahudi ñun yahudi maanaam jumlatul i'tirabiyya la ma'sharal yahudi bu doon ci ñun la wàccoon de naa kon dañ jàppe daañ jàppe zaalikal yawmu boobu le bis iidan feet ah, dañ ko jàppee feet de daañ ko feeto xaala yeneen xaala maanaam kon nga gis ni yóot yi maanaam dañoo dañoo ñee jullit ñi ñee nañ leen te leen ñeewe ak a bari waaye lii bokk na ci liñ leen ñeewe mooy ne dafa am ab aaya boo xamante ne wàcc na ci ñoom bu wàccoon ci ñoom ñi kon daañ ko jàppee feet xaala mu ne ko ayyu aaya ban aaya la maanaam ban aaya maanaam aaya boobu ngay wax maanaam ayyu ayatin haadi ayyu ayatin taani ay et cetera maanaam ndax kii mën naa bari xaala mu ne ko mooy aaya bi di wax naan al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'amati wa raditu lakum al islaama diina maanaam al yawma bis ni ko tey akmaltu matal naa lakum ñeel leen diinakum seen diine maanaam mooy seen jëf yëpp bu boobaa ci seen biir boo xoolee baatu diine fii lépp day duggaale ci biir maanaam mooy nag pas-pas yi day dugg ci biir jëf yi day dugg ci biir lépp day dugg ci biir bu boobaa nga gis ne ba pare rafetal gi koy mën a rafetal mooy ihsaan bi tam day daal di duggaale ci biir wala boog ñu ak maanaam mooy mbooleen jëf yi rek day dugg ci biir muy jëfu xol jëfu làmmiñ ak jëfu cër yi waaye wa atmamtu te mottali naa mottali naa moo tax mooy ak ak ak ak atamma ak akmala du benn mm-hmm. akmaltu mooy matal naa mi ngi jóge maanaam tey fi mu toll bu nee bu nee buñ nee akmala mooy matal na mooy tey bu doon kaas bi masalan wala siwo bi dañ cee def ndox ba mu fees dell dañ naan lii ak akmala mat na waaye bu fekkoonte ne dañ koo sotti ba mu des tuuti wala ba mu am lu mu def ñu di ko mottali ñu di ko sotti pour mu matal ba mu mat loolu dañ naan atamma dégg nga loolu mooy mottali moo tax mu ne wa atmamtu te mottali naa aleykum ci yéen ni'mat yi samay xéewal te war a diitu gërëm naa la lakum ñeen leen al islam islam diinal mu nekk seen diine bu boobaa baatu diine maanaam ñun suñu diine bi ñu tuddee mooy l'islam day daal di dugg ci biir waaye mboolem dimension yi l'islam yi mooy islam iman ak ihsan dañuy duggaale ci biir dégg nga loolu nag la doon imam al Bukhari rahimahullah di wax ci ni mu tuddee buntu bi ne bu fekkente ne ne yokk gi imaan ngëm bi yokk ak di wàññeeku maanaam ngëm gi yokk ak gi wàññeeku gi muy yokk ak gi wàññeeku mu leerale ko aaya bii ak ni mu ko firee ne mbir mi su fekkente ne dafa mat nga xam ne borom bi subhaanahu wa ta'ala at yëpp léegi indi leen ba mu leer jàngale yeneen ci bi sallallahu lépp mat na leer na bu fekkente ne am na lu ci manqué bu boobaa yéen ko maanaam ci yéen la manqué waaye manqué wul ci man yàlla dégg nga loolu moo tax tamit lii beneen mbir la ngir ne euh, benn mbir la buy buy buy buy raddu ñi nga xamante ne dañoo jàpp ne maanaam aaya bi ci jëmmi boppam lay la contre mboolem ñi nga xamante ne dañuy contre yi comme yi waa ahlu tasawuf di def ngir ne ginnaaw loolu yeneen ci bi saa sala wax na fi yeneen i wax gis nga ne gis nga ne gis nañ ne xadis bi nga xamante ne moom la wax ne arrahimuuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama xadisul awwal boobu Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu bi ko soloon nee na Yonent bi sallallahu alayhi moom la mujjee maanaam moom la njëkk a waxaat ginnaaw bi ñu defee hajjatul wadaa ba ñibbisi maanaam nga gis ne ak yeneen i yeneen ba ay yeneen i saari alquran wàcc nañ ci ginnaaw ba iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-naasa eh, eh, eh, wa ra'ayta an-naasa la fii diinillahi afwaaja mu ne fa sabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu loolu du àtte loolu ate la. waaye nag dama fekk ne loolu lu mel noona jotoon naa am avant ci diini ji duñ ne ma bis boobu xanaa ci la istighfar wàcc duñ ne bis boobu ci la sa sabbal wàcc te à partir de bis boobu comme li sayyidat Aisha wax radiyallahu anha ci hadith bu nekk ci Sahih imaamu Muslim ci la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam commencé di def di di eh, di di di di depuis jour boobu muy jéggalu yàlla ak di ko ci biir sujjóotam yi maanaam gis na kon yeneen aaya wàccan at ak ak te du aaya bii moo mujjee wàcc la am na aaya beneen bu ko mujjee wàcc wattaqu yawman turja'una fihi ila allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun aaya boobu tamit wàcc na ci ginnaaw bi maanaam nga gis ne kon ndekete mat na tekkiwul ne leneen dootul mën a déefu ko mën a demati te leneen loo fi indi même bu dëppoo wéeg lu njëkk la baaxul tekkiwul loolu te ginnaaw bi yeneen bi sallallahu wax na ne na ngeen topp sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu ginnaaw ah, ba pare wax na ko walla boog mu insinué ginnaaw bi ah, ñoom xulafaa ur-rashidun yi indi nañ ay actes yu bees et cetera bi xam-xam bii ñuy jàng lii jamono yent bi amutoon defuñu ko woon ni nii gaa yi naan haddathana di qaala haddathana qaala ba bari utal ko ay règles yu ñu teg loolu amul woon jamono yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam kaamil alquran téye ko mu nekk kaamil amul jamono yonent bi ak yeneen ak yeneen kon li muy tekki mooy matal nañ diine ji mooy matalal nañ leen seen jëfin maanaam mooy ne lépp baasu diine yëpp léegi wàcc nañ effectivement ginnaaw loolu amul acte boo xamante ne acte bu mag la boo xamante ne dañ naan à partir de moment boobu lañ ko la masa am lu mel noonu loolu effectivement comme ñun tamit astaghfirullah yi ñuy def salaatu fatihi salaatu ala nabi la la amoon na avant et cetera façante kóllëre gi amoon na amoon ak yeneen ak yeneen yu mel noonu amul dara lu ci manqué dégg nga moo tax aaya bii jëm bi aaya bii ak wàcc gi mu wàcc maanaam jëmmi mbir mi événement bi loolu dalil la buy dajj ñi nga xamante ne ñoom ñooy non ñi nga xam ne ñoo contre li wa tasawuf di jàngale mu ne qaala Omar sayyidna Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala nee na xat dëgg-dëgg mu daal di koy tontu ne ko aaya boobu ñun xam nañ màggaay bi ngir ne suñu diine ci la mate mboole mbiri lislaam yi yegg si nekk ci ba mu mat sëkk nit mënatul jëfiti ci diine lu ëpp loola te xam nañ ne à part de moment bu xéewalu yàlla yu mat yëpp mat nañ jour boobu bu doon yéen la effectivement di ngeen ko jàppee feet mais kaay ma wax la qaala sayyidina Umar radiyallahu anhu tontu ko tontu bu yéeme ne ko kat dëgg-dëgg araf naa xam nañ zaalikal yawma bis booba bi boobu la bis wal makaana ak bërëb ba tamit allazi bi nga xamante ne nazalat ci la wàccee fii ci moom ala nabi ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fekk moom qaa'imun mi ngi taxaw bi arafa ca arafa yawmu jumu'a bisub àjjuma maanaam muy ne ñaari bis yëpp feet la ci ñun kon ñun aaya boobu jour bi mu wàcc feet la ci ñun maanaam jàngaloo ñu lu bees parce que ñun benn ajjuma la tombeel te ajjuma feet la ci ñun jouru arafa la te ñun jouru arafa buñ jugee arafa ci guddi gi ci ëllëg te dañuy dem feetu ji tabaski gi kon ñun feet la ci ñun te jouru arafa ci début ba moom feet la ci ñun te ñun ni ñuy feetoo xam nga moo tax euh, feet ci l'islam mooy li nga xamante ne mooy mooy mooy loolu ah. mooy loo xam ne ci jaamu yàlla la jóge loolu moom moo tax dund boo xamante ne bis bu la neexee sa dund yëpp nga def ko feeta noo koy defe mooy jour boo xamante ne mooyoo ci sa borom te li nga ci def yëpp dafa jëm ci sa borom loolu boobu mooy sa feet ajjuma jour maam feet nan lañ koy symboliser mooy jaamu yàlla bi ngir ne ajjuma dañ ciy jaamu yàlla koor bi ñu paree woor ba pare ñu dem feetu ji ci jullee ko dañuy julli feet bi du du ñu dem feetu ji mooy dem euh, def cérémonie de ñu dem feetu ji mooy dañuy dem julli ji ak noonu të tabaski noonu liñ ci def yëpp ay feet la dañuy jaamu ji yàlla loolu mooy feet feet demul tekkiwul dañuy dajale di sabara <laughs> voilà yàlla ñu yàlla sàmm dégg nga kon hadith ah, hadith boobu imam al-Bukhari rahimahullah indiwaat na ko hadith numéro 4407 4606 7268 imam muslim indi na ko ci ñetti bërëb ci benn place ci maanaam ñetti yoon ci benn place mooy trois mille dix-sept bi euh, imam at-Tirmidhi rahimahullah indi na ko xadis numéro trois mille quarante-trois imam an-Nasa'i rahimahullahu taala indi na ko xadis numéro trois mille deux ak cinq mille douze imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah indi na ko xadis numéro cent quatre-vingt-huit ak deux cent soixante-douze mu ne baabun bunte ngi nii az-zakaatu azaka min al bii faa mu tudd ci l'islam la bokk maanaam islam mooy lan mooy jëf li nga xamante ne mooy aju ci jëf yi dégg nga te loolu dafa bokk ci ponk yu mag yi nga xamante ne ci ci ci l'islam la bokk ci benn en tant que maqaama islaam waaye en tant que diine ngir ne azaka dafa li muy mi ngi jógee ci ci zaka mi nga xam ne mooy tekki sellal laabal ngir ne azaka dafay sellal nit ki daf koy laabal voilà te day laabal xol bi bu boobaa nag azaka dafa am azaka bi nga xam ne moom moo gën a nekk farata mooy bu alal bi boo xam ne dañ koy génne ci lépp loo xam ne dafa aju ci ah, xaalis ak or waaye tamit ak lépp lu yor seen àtte comme ñoom euro CFA dollar et cetera ak tamit dañ koy génne ci njur ji ci jur gi maanaam yi nga xamante ne ñoom lañuy sàmm ci ñooñu lañ koy génne maam duñ ko génnee ci ñi nga xamante ne maam maam ñi ñuy for plutôt duñ ko génnee ci ñi nga xam ne yow yaa leen yow di leen dundal ba pare mu am tamit dañ koy génnee ci li nga xamante ne moom mooy euh, euh, mbay gi yooyu tamit du ci yëpp waaye lépp loo xamante ne dañ koy mën a natt wala ñu koy mën a denc wala selon mazhab bi wala boog ñu koy mën a euh, <coughs> ñu koy mën a peese wala ñu koy mën a natt maanaam ci yooyu lañ koy génnee moo tax par exemple xaal kenn ci génne azaka voilà lu demee nekk ay salaat kenn du ko ci génne azaka voilà yooyu yooyu yu mel noonu tamit da da naa xam ne léegi nag mu ne xaala mu ne mu ne mu ne wa man maanaam baat ne loolu mooy azaka benn bi mais na beneen azaka mooy sa lépp mooy ne te bi ci gën a sell mooy boobu mooy bi ki nga xamante ne léppam daf koo delloowaat ci yàlla mooy dafa laabal boppam dundam lenn lu ci nekk dafa am azaka wax dafa am azaka te comme niñ ko waxee mooy ñàkk maanaam mooy mooy yam ci dëgg moom mooy azaka bi mooy yam ci dëgg waaw waaye dëgg <laughs> noonu ndiki noonu su baree rek su ëppee dëgg rek azaka ji gën <laughs> waaw <laughs> voilà loolu loolu nekkati azaka de waaw et sa temps dafa am azaka mooy julli yi ngay julli sa temps yi bi nga koy jox ak ak jaamu yàlla bi et cetera ni ko noonu jublu di ngay jublu ci sa borom ci lépp rek loolu moom mooy azaka ci loola mu ne wa qawlu ak wax bi borom bi wax ne subhaanahu wa ta'aala wa maa umiru te digaluñ leen illaa ndëral li ya'buduun ni nañ jaamu allah bur yàlla muxlisiina ni ñu sellal la woon yeen ko ad diina jëf yi gis nga foofu jëf yi lay tekki comme niñ ko waxe woon xunafaa ani coow wallif lépp loo xam ne dëng-dëng la wa yuqiimu te ñu taxawal as-salaata julli ñu wayutu te ñu joxe az-zakaata azaka wa zaalika te lii diinu muy diine al bi jub mbooleem li ñuy wax diine ak jëf yu baax yëpp li ci jub mooy lii maanaam kon boo ci génnee azaka nekkatoo ci diine ju jub boo ci génnee julli nekkatoo ci diine ju jub ah oui nekkatoo ci ah voilà lii moom la Alxuraan wax ku wax leneen nag eh, yaa ko wax dégg mu ne qaala haddathana Ismaa'il mooy ibn Abi Uways mooy ibn Ismaa'il ibn Abdullah ibn Abdullah ibn Uways ibn Malik ibn Abi Aamir al-Asbahi rahimahullah moom ñu koy dàqantele Abu Abdullahi muy abu ñu ko naan Abu Abdullahi ibn Abi Uways al-Madani rahimahullahu ta'ala rahmatan waasi'a moom gisoon nañ ko ci hadiisam yi bu imaam Maalik de solo Euh, sa al-Bukhari rahimahullahu taala moom euh, xam nga imam Malik euh, ndijaayam la ci maanaam ndijaayam la ci wàllu yaayam moo tax ba pare ma mbokk moo tax mbokkam la ci côté góor ci côté bu góor ndax ñoom ñoo bokk maam bi nga xam ne mooy Malik ibn Abi Amr hmm. moom mu ne kon Ismaïl ibn Abi Uways moom mi ngi génn àdduna deux cent vingt-sixième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathanii ma nettali na ma waxoon naa la haddathanii bu ko imam bu ko Ismaïl ibn Abi Uways waxee li muy tekki ah ci imaamu Malik voilà loolu waxoon naa la ko biñ mujjee gis xadis bu mel nii qaala haddathanii nettali na ma Malik imam Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amr ibn Amr ibn al-Harith ibn Ghayman rahimahullahu taala al-madani rahimahullah mooy imaamu daaru hijra comme ni nga xam ne noonu lañ ko xamee euh, mi ngi génn àdduna quatre-vingt-treizième année wax nañ ne quatre-vingt-quatorzième année la ginnaaw na Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, ci la ganee àdduna naam waaw waaw ci la ganee àdduna bien évidemment dégg nga imaam Maalik rahimahullahu taala moo tax moom ci ñu gën a wér ci jële ci Zuhri yi et cetera ci ak ñeneen imam Malik daanaka moom mu lañ naan laa yus'alu an mislihi ku mel ni moom kenn du laaj ndax wér na wérul euh, moom ah moo ne an ammihi mu jële ko ci bay taxam maanaam mooy papa mooy frère papam mooy Abu Suhayl ibn Malik te moom mooy Nafi' ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi at-Taymi rahimahullah moo ñu koy dàkkantale Abu Suhayl Abu Suhayl al-Madani euh, rahimahullahu ta'ala di kon taxu imam Malik ibn Anas di frère euh, Uways ibn Malik bi nga xamante ne moo tax que li ne ibn Abi Uways dégg nga taala mu ne abihi mu jële ko ci euh, baayam te moom mooy Malik ibn Abi Amir al-Asbahi bi nga xam ne mooy maamu imaamu Malik ngi dégg ah mooy maamam maanaam Malik doomi Anas doomi Malik Malik bii moom moo soloo xadiis bi Malik bii nga xam ne doomu imaam Malik mooy Abu Anas ñu naan ko abu anas ñu koy wax tamit abu muhammad almadani rahimahullahu taala nga xam ne ci siqaat yi la bokk mu ne uh, annahu naka moom sami'a dégg na gis nga fii annahu bi bind nañ ko ba pare yaqulu bi tamit bind nañ ko gis nga annahu da dégg na a uh, sami'a dégg na talhata ibn ubaydillah sahaaba bu mag boo bokk ci al mubashiruna bil janna fukk yi nga xamante ne dañ leen bégalee aljanna mu bokk ci mooy talhata ibn ubaydillah ibn usman ibnu Amr ibnu Ka'b ibnu Sa'd ibnu Taym ibnu Murra foofu la bokk ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax moom ak Seydina Abu Bakr radiyallahu ta'ala ñoom ñoo bokk ci Taym tamit maanaam ibnu Murra ibnu Ka'b ibnu Lu'ay ibnu Ghalib ibnu Fahr ibnu Fahr moom mooy Quraysh moom lañ naan Quraysh Fahr boobu eh? Eh, Fihr plutôt Fihr moom lañ naan Quraysh Fihr ibnu Malik ibnu Nadr ibnu Kinanata après Nizar ibnu Nizar ibnu Ma'ad ibnu Adnan nu Mudar ibn Nizar ibn Ammar ibn Adnan ah, al-Qurashi at-Taymi al-Makki ñu koy dàqantele Abu Muhammad al-Madani rahimahullahu taala moom mi ngi jër ngi eh, moom mi ngi eh, gane adduna ñaar fukkeelu at ak juróom benn laataa ah, gaddaay yent bi sallallahu alayhi wa moo tax moom bi muy xale la bokk na ci juróom ci al mubasharuna bil janna ñi nga xamante ne sayyidna Abu Bakar leen dugal ci lislaam maanaam fukk yu mag yi saxaaba yent bi sallallahu alayhi wasallam juróom yi ñu juróom yi ci fukk yu mag yi sayyidna Abu Bakar leen dugal ci lislaam keroog ba mu tuubee ne yent bi may ma ay fan ma dem ba mu demee ñu mu indi juróom ñooñu ca lañ bokk <laughs> waaw nga tax sayyidna Abu Bakar radiyallahu anhu ah mi ngi génn adduna fan weeru loolu at ju maanaam ak juróom-benn mooy trente-sixième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te euh, moom muy muy yawmul jamal maam ci xare bu mag boobu ci la génnee adduna naka noonu moom itam euh, euh, ku ku ku ku ku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëggoon la. ku mu màggaloon la sax radiyallahu ta'ala ndax bokk na ci moom bi mu ñëwee dañ hada min man qada nahbahu kii bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom seen wàllu jàll na ci ci diine ji xare yépp fekke na ko ba mu des Badar dégg nga moom mooy kon mu ne sëlna Talha ibn Ubaydullah bi radiyallahu ta'ala yaqulu mu ne maanaam xad xadis bi euh, dafa nekk xadis bi euh, dafa am ñaar ñetti musalsal la ci ñaari côté bu njëkk bi moom mooy waa Madina lañ ñoom ñëpp waa Madina lañ ñaareel bi ci def mooy ñoom ñëpp ay ay bokk lañ même famille bi ñoo ko solo maanaam euh, Ismaïl bi nga xamante ne moom mooy euh, euh, kiiwu imam Malik jarbaatam la ak imam Malik ci jëmmi boppam moom mu jële ko ci baay taxam frère moom mu jële ko ci papa bi maamu imaamu Maalik moom mu jëlee ko ci ki nga xamante ne mooy xalifam maanaam moom la kóllërante loon ci ba bokk ak ñoom famille ak euh, Talha ibn Ubaydullah maanaam alliance ñoom kon même famille bi ñoom ñoo solo xadiis bi moo tax ci ñaari côté yooyu yëpp ci la nekkee tasal ci la nekkee musalsal aqulu mu ne jaa a dikk na rajulun benn waay ilaa rasulillahi jëm ci yent bi sallallahu alayhi wa sallam min ahli najdin te dëkk woon ci Najd waaye saa ru ra'si Ah, aji jaxasooy bopp la maanaam saa yor aji jaxasoo ak bopp yi maanaam karaw gi dafa jaxasoo maanaam loolu day tegtale ne waa ji kaw kaw la niki day tegtale ne xëy na ci tukki génne la jóge waaw parce que xam nga ah, koo xam ne day bàyyi boppam noonu rek du ko peñe jamais du ko def ki moom xaw a mel jaxasoo <laughs> yenn jaxasooy ba nit ñi di ko tudd. maanaam mu jaxasoo ba ba mu remarquable loolu day wane day day wane ni kii dëkkul fii hmm. gis nga tey fi mu toll bu amee kaw kaw bu ñëw dugg ci biir dëkk bi rek léegi léegi nga gis gaa yëpp commencé xam ne kii moom bokkul fii moom parce que day jax day day ni muy mel la ni bopp bi jaxasoo wee non seulement bopp maanaam jëmm ji ni muy mel ni maanaam ni muy maanaam physique rek même bu dul bopp bi ah physique bi rek ni muy mel boo ko xoolee boole de koog yi muy am maanaam da ngay xam ne kii bokkul ci dëkk bi dégg mu ne waaye yusmaaw moo tax gis nga dégg mu ne yusmaaw ñuy dégg xam nga loolu tamit beneen xeet la maanaam daw yu maanaam xeeti ñunum ñunumi sawti yi baatam maanaam daw yi mooy wax joo xamante ne nit ki daf koy dégg muy wax ci kaw ñu koy mën a dégg parce que bu dee duñ ko dégg xam lañ koy tuddee maanaam mooy chuchotement wax ñu ndànk nii waaye bu dee dañ koy dégg waaye xamuñu la muy wax loolu lañuy tuddee daw yi mooy xeeti ñunum ñunumi mu ne ñu koy dégg daw yi sawti yi bu baatam maanaam ñuy dégg baat bi muy wax loolu xam nga ni du jëfi taax yi waa taax yi ñaaree du ñuy faral di dox nii nga leen di dégg nii ñuy wax ni même bu dee ku mën a waxtu nii dina def attention parfois maanaam duy nekk nekk di wax nii rek dégg nga mu ne walaa yu waaye xamuñu maanaam dégguñu mooy comprendre ñu maa li nga xam ne yaqulu moom la doon wax xattaa mbéta danaa mu jegeñ ba mu demee ba jegeñ mu ne fa isa foofu nag maanaam rek ba mu jegeñee rek ñu dégg ko huwa moom yas alu muy laaj maanaam nga gis ne dafa jege rek commencé laaj maanaam nekkul sax bi nga gis ne yorul xeeti waxu xeetu euh, kiiw nit ku dëkk ci dëkk bi ci taax yi xam nga taax yi ku yu dëkk am na ay yenn règles yu ndaw ndawaan yu ñuy def maanaam même dëkk la ngay gis sax même du du kii mais même dëkk tubaab yi sax boo ci dëkkee am na yenn façon boo ñëwee rek doo ñëw rek par exemple dem poste ba wala euh, kii maanaam ci administration dugg rek ne nangam nangam yuuxu noonu maanaam da ngay gis ne am na yenn xeetu xeetu doxalin yoo xamante ne euh, souvent boo boo dëkk lu dëkk bi gën a ñàkk nekk dëkku taax rek ngay gis ne yenn jikko yi di gën a feeñ te duñ ko jàppee dara ñoom amul problème en fait waaw mu ne kon yasalu moom muy laaj anil islam mu ne fa qaala moo rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam xam xamsu salawaatin juróomi julli la maanaam juróomi julli mooy lislaam a ngi nii fil yawmi ci bis wal laylati ak guddi lii kon dañ ciy xamee ni yu dul juróom benn yi yu dul juróom yi du farata ci lañ ci xamee ni safa witar kon du farata ak yeneen yi duñu farata kon juróomi julli rek moom mooy farata xam nañ leen tisbaar takkusaan timis gée ak fajar maanaam ordre boobu la leen yeen ci bi jullee sallallahu alayhi wasallam waaw parce que li ñuy li ñuy xaar mooy fajar maanaam ñu ne suba tisbaar ti voilà waaye nag tisbaar la tisbaar moo njëkk tisbaar takkusaan gee ak suba suba mooy fajar rek fa qaala mu ne hal ndax alayya war na sama kaw xayruha yeneen yu dul yii man li may laaj léegi mooy est que ginnaaw yii am na yeneen yu ma war xaala mu ne ko laa déedéet illaa ndere an tatawwa nga cooba rew moo tax fii nag la borom xam-xam yi wuutee rahmatullah alayhim moo tax jumhur ne illaa an tatawwa li muy tekki mooy ne naafila soo ko maanaam mooy naafila bi waru la maanaam boo coobare woo def leneen tamit de toute façon du la war waaye boo xoolee Maliki rahmatullah alayhim ñoom fii lañ waxee ne aha hadith bi ñoom niñ ko déggee mooy maanaam lii yëpp euh, mooy istisna bi ndax muttasil la wala munfasil maanaam bu fekkente ne ñu jàpp ne istisna muttasil la mooy dafa jokkoo maanaam moom mooy dara waru la ba mu def li nga xamante ne moom mooy li nga coobare woo te mooy comme Maliki yi ni ñu ko déggee rahmatullahi alayhi mooy na kon la boo ci xasee ba dugg mottali ko day war moo tax ci ñoom boo jullee julli gi euh, euh, maanaam julli naafila gi soo ko xasee ba tàmbali doo ko mën a dog mm-hmm. niki noonu koor soo xasee ba tàmbali kooru farata kooru naafila doo ko mën a dagg ngir comme niñ koy gisee illaa an tatawwa moom def nga coobarewu waaye am amma ñi nga xam ne ñoo jàpp istisna bi munfasil la te mooy jumhur xanaa bi Malik euh, euh, Hanabila rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne istisna munfasil la maanaam mooy ne déedéet dara waru la waaye illaa an tatawwa xanaa soo bëggee coobarewu mën ngaa coobarewu def leneen mu nekk la pour yow hmm. loolu moom moo tax borom xam-xam yu wuute ci masala bu mel noonu voilà donte am na dinañ ci ñëw insha allah yeneen i dalil yuy tegtale ne li nga xamante ne mooy li gën a dëgër insha allah mooy ne istisna bi munfasil la mooy ne euh, comme masalan koor boo duggee mottali ko du la war mën nga koo dagg voilà waaye bu dee aj ak umra moom faw da nga koy matal ngir aaya ba wa atimul hajj wal umrata lillah matal leen aj ak umra ngir yàlla maanaam mooy ne te comme amru la yaqtabil wujub moo naam kon boobaa day daal di war dégg nga mu ne woo kaala mu ne la déedéet moo tax ñoom tawaaf imam Maliki bu dee tawaaf ak euh, umra euh, julli maanaam boo xasee ba dugg ci dundul koor euh, niki noonu boo tawaaf ak nekk imam maanaam boo xasee ba nekk imam ah nga nekk maamum yii yëpp dootoo mën a bàyyeti maanaam dootoo ko mën a daggati faaw da koy mottali yooyu boo ci xësee ba dugg dootoo ko mën a bàyyi moo tax yooyu moom mooy yi nga xamante ne moom boo ci duggee dootoo ko mën a bàyyi yett ah non waaw voilà mais sauf que aj ñoom ñëpp d'accord nañ ci borom ne aj ak umra moom faaw danga koy mottale ngir aaya bi voilà dégg nga mu ne xaala wax mu wax rasulullah sallallahu alayhi wasallam ne ko am na beneen maanaam moom daf ko laaj daf ni ko juróomi julli nangam moom xaarul yenente bi yeggale sa salaam mu dagg ko <laughs> yooyu yëpp day day gis xeetu ah, voilà saaba yi radiyallahu ñoom genre yi da leen daan arrangé ñuy dégg bu ko defee ñu mën a dégg dara jàngee ci dara waaye ñoom ñeme woon doxale noonu maanaam ci ngay gisee ba tey ne ñëpp yamuñu voilà ñëpp yamuñu maanaam ki nga xam ne moom xam na ak kii nga xam ne moom yàgg na ci daara ji ak yu mel noonu ñooñu waruñu bokk comportement ak ñi nga xamante ne dañuy doog a ñëw mu ne wa siyaamu ramadan wa siyaamu ak koor woor ramadaan koor weeru koor xaala mu ne ko hal ndax alayya war na ma xayru leneen lu dul lii xaala mu ne ko laa déedéet dara warul illaa ba mu def an tattawaa nga coobarewu comme niñ ko gise masala bi gis nañ ko léegi xaala mu ne ko wa zakara mu daal di tuddloo ñeel ko rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi xaala mu ne ko hal ndax alayya war na ma xayruha leneen lu dul lii maanaam nga gis ne dafa tënk wax bi ñu yent bi saa sallam expliqué na ko affaire azaka yëpp waaye ba mu ko laajee ndax leneen war na mu ne illaa ndera an tattawaa nga coobarew maanaam lii tamit ci baat bi baat bi day tegte ne maanaam day gën a dëgëral waxu jumhur ngir ne euh, euh, yeneen saraxe yi du nekk loo xamante ne da da da da nga koy maanaam mais boo ko coobaree woo nga koo def ba mu def mu nekk loo xam ne da nga koo nizar soo ko nizaree daf lay daal di war mu ne kaala nee na waa ji ne fa addu bara maanaam euh, euh, Seydina Talha radiyallahu ta'ala daa ne fa adbara mu daal di dummóoyu ar rajul waaji waaji wan gi wan a ginnaaw woowote moom yaqulu mu ngi wax naan wallahi waat naa ci yàlla ne laa azidu du ma yokk ala hadha ci lii wala anqusu te du ma ci wàññi waaw waaye ni wallahi dootuma ci yokk du ma ci wàññi léegi fii mu am lënt lënt moom mooy lu tax tuddul aj masalan bu boobaa li nga xam ne mooy ton mooy ne aj wàccu woon ndax aj juróom-ñeenteelu at ginnaaw gàddaay yonent sallallahu alayhi wasallam ci lañ ko faratal maanaam moom mooy ñaari at laata mu génn àdduna moo tax maanaam hadith bi bi mu koy wax fekk na aj wàcc gutoon looloo tax tuddalu ko ko dégg nga moo tax mu ne walla mu ne mu ne waat naa ci yàlla de du ma yokk du ma wàññi ah <laughs> waaw loolu moo lay won ne sóobu yoonu yàlla jotewul ak lii dara maanaam sóobu yoonu yàlla bokkut ak jëfee li nga xam ne moom mooy fonk l'islam yi et dem dem àjjana taxul nit ñi di sóobu yoonu yàlla parce que bu doon loolu kefe la da ngay def ni waaj yi voilà waat ne du ma yokk du ma wàññi nga julli say julli tranquillement woor sa weeru koor su azaka jotee su dee am nga loo joxe nga natt ko saa yu la yàlla dimbalee nga dem màkk nga dem màkk ñëwaat mu jeex takk voilà kenn mënu la teree dem àjjana moo tax sëriñ bu lay wax ne dama lay yóbbu àjjana sa en réalité xeetu fonto la la en fait parce que bu fekkente ne yow lii mën nga koo def dangay ngay def àjjana yent bi ko wax xoolal lim ci teg qaala mu wax rasulullah dawal yàlla ne sallallahu alayhi wa sallam aflaxa texe na in sadaka bu dee wax na dëgg su dee li mu wax dëgg la texe na waa ji texe na mu ne baabul buntu ittibaa'ul janaa'iz topp topp néew taxrij bi xadis boobu kon imam al-Bukhari rahimahullah solo na ko xadis numéro 1891 2678 ak 6956 imaamu Malik la ñu war indi na ko ci Muwatta bi xadis numéro 485 imaamu Muslim indi na ko ci xadis ci fukkeelu xadis ak benn 11 imam Abu Dawud rahimahullah indi na ko ci xadis an-Nasa'i rahimahullah indi ko ci xadis numéro 458 2090 ak 5028 imam euh, voilà ñoom ñoo ko solo imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah solo na ko ci xadis numéro 1390 kon imam at-Tirmidhi ak imam Ibn Majah solo wuñ ko hmm. rahmatullahi alayhi ala al-jami' waaw euh, xadis bii dafa dafa nuru xadisu bi imam ibn Salaba radiyallahu ta'ala boobu daañu ko gis insha allah moo tax am na ci borom xam-xam yu wax ne même xadis bi la mais euh, am na tamit ñoo xam ne dàq nañ ko nee nañ bi ñaari kaw kaw yi ñu benn mais kële kële waxam bokkut ak te insha allah dinañ gis ne du benn dégg nga mu ne baabul buntu man naa amaan na mooy nekk bi ñu mujjee gis ittibaa'ul janaa'iz topp maanaam coo topp néew minal imaani bokk na ci ngëm maanaam mooy néew génn àdduna nga dem topp bokk ci ñi nga xamante ne da ngeen di dem di ko euh, dem bokk ci ñi ñi ko ñi ko waa yóbbu ba ba ba fañ koy sangee bokk ci sang gi et cetera ah yaru ko jël yóbbu rob ko maanaam jullee ko rob ko ñaanal ko doog a dem yooyu dafa bokk ci ngëm te loolu fardu kifaaya la maanaam mooy waa dëkk bu ne. fa fa waaj a àdduna wala fa ka génn àdduna fa néew ba génnee àdduna waa dëkk booba lay daal di tegu bu ko kenn deful ci ñoom ñoom ñëpp ñu am bu amee beneen dëkk nag bu jege ñu yëg ne am na dëkk sàngam ku fa génn àdduna waaye amuñu kenn ku ko toppatoo ñooña da leen daal di war ñoom ñu jege ci kenn ci ñoom lu mu bon bon ñoo def ko qaala neena haddathana naa bil isnaad muttasil fi awwal kitaab ilayhi qaala qaala haddathana Ahmad ibn Abdullah ibn Ali al-Manjufi ah, te mooy Ahmad ibn Abdullah ibn Ali ibn Suwayd ibn Manjuf moo tax ñaan ko al-Manjufi Abu Bakr mooy dàqantalam Abu Bakr as-Sadusi al-Manjufi al-Basri rahimahullahu ta'ala ah, ci Tubaa'ul Atbaa'i la bokk ah, comme ni nga xamante ne noonu la imam Euh, az-Zahabi waxee ne na saalih nit wala boog baax na comme an-Nasa'i tamit loolu euh, euh, la waaye ci imam al ko wax maanaam hmm? am na nag ñuy wax ne siqa la mu ne qaala xadda qaala xaddathana Rawhun Euh, bu te mooy Rawh ibn Ubaada ibn alaa ibn Hassaan ibn Amr ibn Marsad al-Qaysi te mooy Abu Muhammad mooy dàqantalam Abu Muhammad al-Basri ci Banu Qays ibn Sa'laba la bokkoon moo tax ñu naan al-Qaysi euh, moom mi ngi génn àdduna deux cent cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na ñu ne deux cent septième année la euh, moom nag Euh, almadini rahimahullah mooy Ali almadini rahimahullah daf doon wax ne moom moo raw mi moo ma gënal Yahya ibn Sa'id al-Qattan rahimahullah maanaam nga gis ne raw mi rax rax ibn Ubaada moo tax seedeel nañ ko ay seede yu mag ku mel ne imaam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah daf ne nit la koo xamante ne dafa gane àdduna ci sunna xam-xamu sunna ak xadiis ci la gane àdduna ci la nekkee ndaw ci la màgge dundam yëpp ci la ko jeexale te ci la ci sunna la génne adduna Rafa ibn Ubaada rahimahullah al mu ne qaala haddathana Awf mu ne ay gaa yu màgg lañu subhaanallah qaala haddathana Awf mooy Awf ibn Abi Jamila razinat al-Abdi al-Hijri moom mu ngi dàqante la mooy Abu Sahl Abu Sahl al-Basri ñu xamee ko tamit ci al araab yi waaye nekkul woon kaw kaw moo tax loolu tamit bokk na ci ni ñi xamee xam nga araab mooy kaw kaw arab yi al arab mooy plurielu arabiyun maanaam arabiyun arab mooy pluriel bi mooy kaw kaw yi arabiyun mooy benn kaw kaw maanaam nga gis ne <laughs> tëggin bi moo ëpp moo gën a bari baat bi waaye léeg-léeg ñu tuddee nit dara ñu ñu tuddee kenn benn baat fekk du du du du woon loolu moo tax muy jara leeral ñooñu mat a xàmmee comme bu ñu nee waa ji bi arabi yu maanaam ñu xam ne du woon mais mais ñu leeral ne du woon kaw kaw moo tax ñu koy wax mais am na ñoo xam ne noonu lañ ko noonu lañ leen di wax voilà maanaam dañ leen di wax melale dara fekk ne contraire bi la nañ mel mu ne anil Hasan mooy Hasan al Basri moom gisoon nañ ko suñu jotaay bi weesu wa Muhammad ak Muhammad ibn Sirin maanaam mooy al Hasan ibn Abul Hasan Yasar al Basri mooy Abu Sa'id mooy daakantal ma Ansari Hmm, Zayd ibn moom moo ko goreel dañuy wax ne tamit Jaabir ibn Abdullah la euh, wax nañu leneen tamit yaayam mooy Xayira Xayira nga xamante ne sayyidat Ummu Salama di soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anha moom moo ko moom moo ko goreeloon moom moo tax mu yaroo ci këram ah gisoon nañ ay màggaayam ndax dañ daan wax naan ah Hasan dëkk bu nekk loolu maanaam jamonoom moom moo ci kawe woon moom moo ci gënoon a màgg waaw moom mooy sëriñu mboolem ñi nga lu ëpp ci waaxlu tasawuf seen yoonu euh, seen yoonu jàllale ci tasawuf ci moom la jaare waaw mooy Hasan al mu jël ci Seydina Ali mu jël ci Rasulullah sallallahu mu jël ci Seydina Jibril ah alayhi salaam mu jël ci borom bi rabbul izzati wal ah voilà wal jabaruti jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu yoon bari ci woon tasawuf ci yoon boobu la jaar li ci ëpp sax voilà li ci ëpp rarement ba mu def xëy na tariqatu naqshbandiyya bi jaar Seydina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu wala ak ay yeneen yu raar yu mel noonu waaye li ci ëpp ci Seydina Hasan al-Basri bi la jaare rahimahullahu rabbi anhu te jamonoom dañ daan wax diw day jamono ji diw moo ëpp xam-xam ba mu def Hasan wala ñu ne diw day moo fi gën a sell ba mu def Hasan al wala diw moo fi gën a dëddu àdduna ba mu def xanaa Hasan al-Basri ak yu mel noonu lañ daan wax diw ci dàqa jaamu yàlla moom def Hasanul Basri yooyu rek lañ doon wax te kañuy wax ne moo ëpp xam-xam bokkut te kañ doon wax ne moo fi gën a dëddu àdduna bokkut ak kañuy wax ne moo fi gën a dàqa jaamu yàlla et cetera. dégg nga moom cent dixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi la génn àdduna wa Muhammad te moom mooy Muhammad ibn Sirin imam bu màgga màgga màgga màgg ibn Sirin al-Ansari mawlahum Abu Bakr mooy dàqantalam Abu Bakr ibn Abi Umra Euh, al anasi al basri mooy parce lu tax ñu naan ko al anasi ngir ne anas ibnu malik radiyallahu ta'ala anhu moo ko goreel euh, mooy seydina anas radiyallahu ta'ala anhu moom tamit cent dixième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam la génn àdduna gën a siiwee ci ibnu sirin euh, moo tax moom moom it taabi'i bu mag la ñoom ñaar basara ñoo nekkoon kilifa yi ñoo ci te ñoo ko ëppoon xam-xam dàq faa jaamu yàlla Muhammad ibn Sirin waaw dañ koy dégg sax waa ahlu tasawuf bari lu ñuy jëlee ci moom ay wax moom mu ne an abi hurayra jël na sayyidina abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu moom mooy abdurrahman ibn saxr ad-dawsi radiyallahu ta'ala anhu abu abdurrahman di abu hurayra tamit radiyallahu ta'ala anhu cinquante-septième année gën am na ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne anna rasulullah ne ndawal yàlla de sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na man képp koo xam ne ittaba da ngaa topp janaazatan ab néew muslimin bay ajikam bay aju bay nekk jullit néew jullit te ta ñuy wax mu ne waaye nga def ko imaanan te ngëm rek yóbbu wala jëf jaa moom ngëm la wax ci saaban ak coobare wut ci fay yàlla maanaam nga gis ne wax saaban dañ koy wax wut ci jëmmi yàlla waaye tamit maanaam dafa am niveau am na ñoo xamante ne li ñuy mën a wut ngir ngëneel gu màgg gi ñuy dégg ci wax ji moo tax ñu koy def ngir wut ci payu yàlla loolu itam euh, danga ci am pay li tax nga ci am pay mooy gëm gi nga gëm ne yàlla dana la fay moo tax nga def ko donte niveau boobu niveau la bu ndaw boo xamante ne quand même euh, ñii doog a maam ñi mooy baa peuple bi ñoo ñoo ko moom awaan waaye sinon ku sóobu ci yàlla nag waru ko def ngir loola daa war a def rek ngir yàlla ànd ak di teg bët ak gëm dëggal li nga xamante ne moom mooy pay yi ñuy tudd ci xadiis yooyu wala ci aaya yi ngir xam gi muy xam ne borom bi subhaanahu wa lu mu digge dana ko def ak it dëggal ko maanaam ngir ne loolu bu fekkente ne dañ koy tudd ne ngëneel lu mag mi ngi ci nangam dañuy daal di xam ne ah kon day ah, ah kon day dinañ xam ne ah, Euh, euh, euh, lii de maam day day day leen di labbali daal maam day tax ñu gën a sawar voilà donte bu fi amuloo nit ñu def ko ngir ne yàlla rek la jàmm jaamu subhaanahu maanaam mu ne kon ku def loolu képp ku topp ab néew maanaam ngir ne lii souvent dañuy gis ne néew topp néew dañ koy faral di def ci aada ci de manière naturelle parce lu tax parce que boo amee mbokk mu génn àdduna wala nga xam ñu am mbokk ñu génn àdduna ngeen bokk ci dëkk bi ngeen ne nga man dem maanaam da def naturellement day bokk ci li nga xam ne compassion bi nga am empathie bi moo la ci yóbbu maanaam loolu c'est naturel waaye nag fii muy leeral ne da nga ko war a def ngir yàlla parce que soo ko deful ngir yàlla doo am garant mu ne kon nag wakkaana te nekk na maawu ànd nag moom maanaam nga gis ne maawu fii def koo góoral maanaam mooy al mayit lay tekki hmm. maanaam daf koo dàqante la ci mayit moom mu góoral ko hmm. hatta mbéte yu salla ñu jullee alayha ci moom mu jigéenal ko mu delluwaat ci janaaba bi hmm. dégg mooy néew bi wayaf wayafrahu mu daal di ji pare min dafniha ci rob giñ koy mu daal di dem ba ñu rob ko maanaam kon bu topp na ko dégg nga mu ànd ak moom ba jullee ko waaye ñu dem ba rob ko ñu gis ne kon ñaar mbir yooyu ñaari mbir la def bu njëkk bi moom mooy dem maanaam gunge bi ñu ko gunge ba keroog ñu koy jullee ñaareel bi moom mooy ginnaaw bañ ko jullee ñu dem robi ji ko mu ne loolu kii fa innahu li bu wóor mooy ku def loolu yar ji wax dana dellu minal ajri ci pa ci pay bi xiiraatay ni ci ñaari xiiraat xiiraat muy xeetu jal wala ab ah, ab dank maanaam ab maanaam tibb daal am pay waaye xiiraat fii ni mu ko firee li muy tekki parce que xiiraat ci de manière générale lu tuuti lay doon waaye fii def koo firi mu ne kullu qiiraatin qiiraat bu ne maanaam jàng wu ne misla Uhud dafay tolloog daju Uhud kon lu baree bare lay lay lay dellu ci pay wa man képp koo xam ne nag ànduloo nag moom dégg nga ànduloo nag moom ba jullee ko waaye dafa ñëw rek jullee wa salla dafa jullee rek alayha ci moom su ma topp a mu dellu maanaam demul ba ñu rob ko maanaam dafa ñëw ànd ak moom ba ñu jullee ko waaye àndul ak moom ba ñu wobbi ji ko qabla lu jiitu an tudd fana ci ñu di ko rab fa innahu li wér kooku yar jox dana dellu bi xiraatin ci benn xiraat la yoon lay dellu maanaam nga gis ne pay bu fekkee loo loo boo manul lépp defal lenn parce que di nga am xiraat lu mu bon maanaam mooy di nga am lu tolloog doju waxoot ci am pay day wane ne jëf yi dañ leen di peese te dañoo am nu ñu tollu pay yi noonu waaye loola borom subhaanahu wa ta'ala waxul waxul euh, euh, ah, maanaam doodu waxul ci lan ngir rëy mu rëy loolu nit ñi duñ ko mën a xam pay la wax lu tolloog doodu ci pay rek la wax mais ci lan lan lan la ñuy teg ba mu toll noonu waxu ko waaw xeeti ngëneelam yi muy joxe ba mu tolloog noonu waxu ko voilà waaw imaginer tey su fekkente ne benn parcelle bu tolloog un un centimètre carré bu nekk wala un centimètre cube bu nekk daf ciy def ngëneelu maanaam euh, euh, ajjanaat gi ci biir nag wala leneen ak leneen ah wala mu defal la ci fay ku jaamu yàlla ba kew ngay dee mën naa ne de centimètre cube bu bëri maanaam na muy toll loolu waxu la nan la mu ne kon nag jaamu yàlla gu màgg la waaye xalis bi bi ko Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab déggee radiyallahu ta'ala anhu dafa ñëw ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ne ko yaa Aba Abdurrahman is is isma' ma tuhaddithu bihi déglul li ngay nettali est-ce que xool nga ko bu wax mu ne ko <laughs> mu ne ko <laughs> mu ne ko sami'athu uznaaya wa absarathu aynaaya wa wa'aahu qalbi sama nopp yi dégg nañ ko sama bët yi gis na ko ah mooy dund dëgg dëgg réalité boobu dund naa ko te sama xol takk na ko mu daal jël loxo bi dóor ko ci beneen loxo bi oh izan farratna fi qararatin kaseera <laughs> kon ay xiiraat yu bari la ci nañ waaye daal di def depuis boobu dootul déggati ku génn àdduna lu dul dana dem topp ji ko depuis jour boobu xiraat yi dafa bari dégg nga mu ne taabaaho topp na ko a ibn al-Mu'azzin Ousmane eh, al-Mu'azzin mooy mooy Ousmane ibn al-Husayn ibn Juhm ibn Isa ibn Hassan ibn al al-Asari al-Abdi al-Ashaj te moom mooy Abu Amr al-Basri al-Mu'azzin moom lu tax ñu naan ko al muazzin ndax jumaa yi moom moo fa daan nodd moo tax ñu naan ko al muazzin Abu Amr al Basri moom mi ngi génn àdduna deux cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci li gën am na ñu ne deux cent dix-huitième année bi la moom qaala mu ne haddathana Awf an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu euh, kon Euh, dafa jiital xadiisu rawx bi ngir ne moom moo gën a dëgër voilà dégg nga euh, amma mutaa bi Usmaan bi euh, imam Abu Nu'aym al-Asbahani ci mustaxrajam moom jokkale na ko mu ne dafa ne haddathana Abu Ishaq ibn Hamza qaala haddathana Abu Talib ibn Abi Awaana qaala haddathana Sulaymaan ibn Sayf qaala haddathana Usmaan al-Husayn mu daal di tudd jàll la ko Euh, kon euh, loolu moom mooy euh, mu ne an Abi Hurayra Abu Hurayra radiyallahu anhu nabi sallallahu alayhi wa sallam nahwahu lu jege loolu maanaam gis ni kon kaddu yi du du benn insha allahu taala kon ñu am foofu wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ah, taxrij bi taxrij bi waaw man de moom xësee ba commencé fàtte taxrij bi dama koy fàtte rek taxrij bi mooy kon xadis numéro mille trois cent vingt-trois ak mille trois cent vingt la ko imam al-Bukhari rahimahullahu taala indiwaat imam Muslim rahimahullah indiwaat na ko juróomi yoon ci neuf cent ci xadis numéro neuf cent quarante-cinq imam Abu Dawud indi na ko ci xadis numéro trois mille cent soixante-huit imam an imam euh, at-Tirmidhi indi na ko ci xadis numéro mille quarante imam an-Nasa'i indi na ko ci xadis numéro neuf cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent quatre-vingt-seize ak cinq mille trente